li ahli al ardi min an yumtaru arbaina sabaxa wa an ubaadata bnu saamit radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam aqiimu xuduudallahi fil qariibi wal baciid wala taxuskum fi llahi lawmatu laaim jëleen ci ubaada ibnu saamit radiallahu wax ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen di taxawal gëtë ngi suñ borom yi ci mbokkum jegeñaaleeg ak ku sori lu jëm ci mbirum yàlla bu ci kenn ci yéen di seet ak maslaa wala ragal ku lay yedd ca bokk jëfee képp ko def lu yoon tere su dee mbokkum jege ñaalee nan teg te kawam santaane su dee ko jege itam noonu waaye buñ ko xool ne kii kat buñ ko defee lii danañ ma wax nangam wala dana ma nangam wala taxuskum fi llahi lawmata laa'im wa an aishata radiyallahu anha anna qurayshan ahammahum sha'nu lmaxsumiya allati saraqat fa man yukallim fiha rasul allahi sal allahu alayhi wa sallam summa qaalu man yajtari alayhi illa usaamata bna zaydin xibbi rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam fa kallamahu usaamatu fa qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam ya usaama atashfacu fi xaddin min xududillah summa qaama faxtataba fa qaala innama halaka alladina min qablikum أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيكم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها rawaahu albuxaari wa muslim jëleen ci sayyidatna aïcha radiallahu anha mu wax ne waa qurayshin dafa am ay jamono kenn ku bokkoon ci banu maxsumiya di jigéen boo xam dafa jëloon lu moomut ñu ko waaye li mu ni sàcc ñu war a dagg ab loxoom waaye xañ na ngir gam bokk ak dara jamu am ak na mu bindoo tax daal ñu xaw a am ak ñeewantoog ci dagg ab loxoom ñun waaw ana kan mooy dem ci Yonent ma waxtaan ak moom ngir defal intervention soxna si ba kenn dagg loxoom ñoo ah loo dey kenn dong lañ fi xam ne moo ko ñemee muy Usaama ibn Zayd ndax moom kat waaye yonent bi moom sañ naa wax ak moom Usaama daal dem ci sallallahu alayhi wa sallam mel ni kuy defal intervention soxna soos ngir daal bëgg ku ko jéggal wala ku bañ a dagg ab loxoom sallallahu alayhi wa sallam ne ko Usaama ndax da def ak tinu ci benn daan ci daani suñ borom yi mu tekku ci ab jaamam daal di jóg xutba ne bokk na ci li alagoon nit ñi leen jiitu woon mooy ku sàcc ci ñoom dañuy seet bu dee ku bokk ci askan wu foor la ñu bokk mu dem su dee nag koo xam seen loxoom jotu ginnaawam ku xaw a doy la teg daan yoon sa daana ci kawam daan giñ naa ko ci yàlla ne fatimata bint rasulillahi mii bu sàccoo ma dagg ab loxoom wa an nu'man ibnu bashir radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهاموا على سفينة فأصابهم بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا fa in tarakuuhum wa maa araaduu halakuu jamiican wa in axasuu alaa aydihim najaw wa najaw jamiican rawaahu al-Buxaari jëleen ci Nu'maan ibnu Bachir radiyallaahu anhumaa wa sallama fa wax ne misaalum kiy taxaw temm ci fas yéenee yam fi ko borom yamloo ak ki nga xam ne moom day jéggi digg yu borom rëdd ne bu kenn jéggi suñ ko misaal ñoom ñaar dafay mel ni aw nit ñoo xam dañoo nekkoon ci ak gaal gaal gi am kër suuf am kër kaw kër suuf gi nag moom daanaka ci biir ndox mi lay lay dugg kër kaw gi rek mooy mooy mooy nekk ci kaw jaww ji biñ tegoo bant am ci ñoo xam ne dañoo am place ci kër yi féete kaw am ci ñu am place ci kër yi féete suuf ñu nekk suuf nag buñ soxlaa ndox dañuy génn yéeg ci escalier dem ba ca kaw maanaam tànk am ndox dellu siwaat mujj nag loolu xaw leen ñu ne waaw ñun suñ taseero suuf gii te ñëw bënn ci suuf ab bën bën soo defee ndox mi di ñëw suñ soxlaa ndox tayee génnati mu ne nag ñi ci kaw buñ leen seetaa dañ ne ñoo xam foofu seen seen place buñ ko bënnee ndox ma dugg si ñoom ñi ci suuf danañ alku ña ci kaw alku waaye buñ taxawee nag jàpp seen loxo du ko fi defee subaa ñu ñëpp ñu maas ñu maase mucc kon Euh, ñax gu wow dana lakaale gu tooy loolu lay jublu maanaam bu ne man daal li mu yàlla sant su borom san def naa ko keneen ku def leneen moo xam déedéet boo ko seetaan mën naa def loo xam ne si ne bu ay wa ñëwee du yem ci bopp moom képp waaye da cay yóbbaale ñeneen ñu bari bari الترحيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها والتشديد في ذلك والترغيب في تركه والتوبة منه bunt bi daf ñuy mottandikoloo ci bàyyi ko ci ko daan def waaye itam tuub deltu ci ginnaaw an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa yazni azzaani xiina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu assaariqu xiina yasriq wa huwa mu'min wala yashrabu alxamra xiina yashrabuha wa huwa mumin rawahu albuxaari wa muslim jëlee nañ ci abi xurayrata radiallahu anhum wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallama nee na ñett yëf yii kenn du ko def ba noppi di nekk ab jullit jamono ñu ngi koy defee ñu ban ak ban mu ne li ñuy wax njaalo kenn du ko def te jamono ja nga koy def mu nekk ab jullit maanaam ku koy def rek jamono jooje nekkul ab jullit ba keroog mu cay jógee laa yazni azzaani xiina yasni wa huwa mu'min ñaareel mooy sàcc ku koy def bu doon ab jullit itam jamono ja koy def nekkatul ab jullit ba keroog mu cay pare wala yasriqu saariqu xiina yasriq wa huwa mu'min lu ko ñetteel mu ne naan sàngara kenn du ko def di ab jullit maanaam ku doon ab jullit bu koy def rek jamono yi mu koy def nekkutul ab jullit bu koy mu cee noppi wala yashrabu alxamra xiina yashrabuha wa huwa mumin beneen riwaaya <clears throat> mu ne laa yasni azzaani wa huwa mumin wala yasriqu saariqu wa huwa mumin wala yashrabu alxamra wa huwa mumin wa dakara raabiatan fa nasituha fa ida faala dalika فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه fa in taaba taaba allahu alayhi di caa dolli bu ñeenteel ne kiy njaaloo wala kiy sàcc wala kiy naan sàngara jamono jooja bu doon jëmmi islam dafa nekkoon ndomb gum tegoon ci baatam ba mu koy def ruggi na ko teg fee ba keroog muy noppi ci loolee wa an ibni omar radiallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتعاها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتسرها وحاملها والمحمولة إليه رواه أبو داود yonent yi Ibnu Omar radiyallahu anhuma mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na yàlla rëbb na sàngara rëbb na kuy naan sàngara rëbb na ka koy xelli ci ay kaas di ko serwi rëbb na ka koy jaay ak ka koy jënd ak ka koy nal ak ka koy nallu ak ka koy gàddu du yóbbu ak kañ ko yët ñoom ñëpp suñ borom rëbb na leen وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميته وثمنها وحرم القنزير وثمنه رواه ابو داود وغيره jëleen ci abi hurayrata radiallahu anhu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñ boroom xaraamal na sàngara xaraamal njëgug sàngara xaraamal na medd xaraamal na njëgug medd xaraamal na mbaam xuux waaye itam xaraamal na njëgug mbaam xuux wa an ibni abbas radiallahu anhuma an ilnabi sal allahu alayhi wa sallam qaal laana allahu alyahud talaatan inna allaha xarama alayhim alshuxuuma fa baacuuha fa akaluu athmaanaha inna allaha ida xarama ala qawmin akala cheyin xarama alayhim thamanahu rawahu abu rawahu abu daawud jëleen ci ibnu abbas radiallahu anhuma mu wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na suñ borom rëbb na yahuud yi suñ borom rëbb na yahuud yi suñ borom rëbb na yahuud yi ndax lan yàlla dafa xaraamal ci ñoom nebban ñu koy jaay di lekk ak njëgam te suñ borom bu xaraamalee ci aw nit ñu lekk dara da ci xaraamal ku lekk njëgug loole man lépp lu mu xaraamal ñu lekk jëmm ja du yem ci jëmm ja waaye bu ñu ko jaayee itam njëgga day xaraamal ñu lekk ko te ñoom yoxoor yi noonu lañuy def وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها رواه أحمد بإسناد صحيح abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma nee na dégg naa ci yonente bi salallahu alayhi wa wax ne jibril dikk na fi man ne ma yow muhammad yàlla rëbb na sàngara ak ko koy nal yàlla rëbb na sàngara ak ko koy nallu rëbb na sàngara ak ko koy naan yàlla rëbb na sàngara ak kan koy yenu di ko ko yëti ak ko koy jaay ak ko koy jëndlu ak ko koy naan ak ko koy nàndale xadis boobu ahmad moo ko solo ci isnaat ba xam si ne bu wér la wa an abi hurayrata radiallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man zana aw shariba alxamra nazaca allahu minhu aliman kama yaxlacu al insaanu min ra'si rawahu alxaakim jëleen ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ne salallahu alayhi wa sallama nee na képp koo xam ne njaalo na wala naan na sàngara yàlla sun borom nocc na ci moom ak gëm yàlla comme ni nit di summee am yéeréem ci boppam xadis boobu xaakim moo ko nettali wa an ibni umar radiallahu anhuma qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama kullu muskirin xamrun wa kullu muskirin xaraam wa man shariba alxamra fi dunya fa maata wa huwa yudminuha lam yashrabha fi alaxira qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man shariba alxamra fi dunya wa yatub lam yashrabha fi alaxirati wa in daxala aljanna sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne naan na sàngara fii ci àddina te tuubu ko tub gu bu faatoo doonte tàbbi na àjjana itam du naan sàngara foofee ci àjjana waxaat ne man shariba alxamra fi dunia summa lam yatub minha xurimaha fi alaxirati mooy xadis boobu ñëwoon rek rek wa an abi muusa radiallahu anhu an annabiya sala allahu alayhi wa sallama qaal talaasatun laa yadxuluuna aljanna mudminu alxamr wa qaaticu alrahim wa musaddiqun bi sixr wa man maata mudminal xamri saqaahu llahu jalla wa ala min nahril gawtatin qiila wa maa nahrul gawta qaala nahrun yajri min furujil muumisaat yuzi ahlan naari riixu furujihim wal iyaazu billah jëleen ci abi muusa radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa nee na ñett a ngi nii ñoo xam ne duñ tàbbi àjjana muy ku saxoo naan sàngara ak kuy dog ak mbokk ak kuy dem ci ab njabarkat mu di la wax nga di ko gëm nee na ñooñu duñ tàbbi àjjana <coughs> nee na koo xam dafa faatu te doonoon ku saxoon ci naan sàngara ñooñu suñ borom da leen nandal ci dex gu ñu wooye al xawta ñu laaj ko luy xawta mu ne xawta dex la goo xam ne jigéen ñi doon jaay seen bopp fii ci àddina lay bàyyi ko ci seeni pëy moom la suñu borom def ak dex goo xam ne da ci xet xetu dex ga rekk bu xeeñee waa sawara dafa leen di lor nee na ñoo ñu nga xam ñu daan naan sàngara fii ci foofu la suñu borom di leen kon mbokk yi ñu taxalu foofu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu coopérative بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منن الباخي الخديم في معجزات الراخي المخدوم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa alihi wa sahbihi waasim abdaka wa xadiima rasulika min kulli ma yasuuhu aw yadurruhu bi qadri azamati zaatika wa kullahu bima yasurruhu wa yanfa'uhu wa la yadurruhu fi shay'in ma ila duxulihi aljannata allati wu'ida almuttaquun آمين يا رب العالمين وهب لكل من تعلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه waragimni fi kulli ma yuqarribuni ilayka wa yassirhu li wa adhilni fi kulli shay'in yuwaddi ila ghadabika aw suxtika aw ghayri ma yurdika anni wakfinihi qabla tawajjuhi ilayhi wa qabla tawajjuhihi ilayya wa aghnini an al-iltifati ilayhi wamhu bila ithbatin abadan kullama lam yakun layiqan mimma sadara minni waj'al sahifata a'mali munawwaratan bi tanwiri nuuri samawati wal ardi wa thabbit ala qaayidi wa aqwaali wa afaali wa axlaaqi wa ala kulliyati tawbata xaafiri zanbi wa qaabili tawbi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziare te di leen balu àq fas yéene dikkaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa'i bi xuququl iman moo ci àndak ak ci biir weer koor gi tey ñu fas yéene ca daral docteur Ousmane Gueye bàyyi ko fële ca hôpital bu Matlaboul Fawzeyni bu Touba di fa liggéey jiite fa benn banqaas ci banqaas yu hôpital bi tey ñu fas yéene ko dalal ngir mu fas yéene baaxe ñu li ko yàlla baaxee ci wàllu googu noonu te waxtaan wi tey incha allah fas yéene jëm ci fagaru moo gën faju kon incha allah bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk ci lu gàtt rek ci lenn ci ay yëngutoom mu jànge alquranul karim ci taayif Euh, ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba noppi ci la dugg ci école Serigne Cheikh Mbacké bi nga xamante ne moo nekk ci Daaru ci Touba ngir continuer am njàngum tubaabam bi mu jeexale foofu la jóge Touba dem Dakar ci lycée Limamou Laye foofee la jàngee ba am baccalauréat ginnaaw bi yàlla baaxi ko mu jóge fii ci biir réew mi dem fële ci Algérie ci université bu nekk foofu noonu foofu la jànge ba am doctorat ci wàllu médecine bi mu ñibbisee tamit taxul mu bàyyi njàng moom noonu waaye dafa continuer ci ab gëstoom ci Dakar ba spécialisé ci wàllu chirurgie ci loolu nag euh, lañ ko affecté fii ci hôpital Matlaboul ni ci atum 2008 mu nekk foofa médecin jiite banqaas bi nga xamante ne mooy yëngatu ci wàllu chirurgie ba tey nag waaye nag loolu taxul activité yi nga xamante ne ci lañ ko xamoon nga xamante ne moo taxoon mu nekkoon tayif moo taxoon tamit ci ndigalul sëriñ Ahmadou mu dugg ci école boobu nga xam ne mooy école sëriñ Cheikh Mbacké activité yooyu taxul mu bàyyi ko ndax membre la ci organisation Magal Touba depuis lu mat fukki at a nii mu ci yëngatu saa yu magal gi kenn ku ne xam na ne moom ci ñi gën a actif ci membre yooyu ci la bokk euh, tey nag incha allah mu ñëw bokk ak ñun jataay bi fas yéene ànd ak ñun ci alwiqaayatu xayru min al ilaaj te mooy fagaru moo gën faju kon incha allah du ñàkk ci njëlbéen waxtaan wi danañu xamal bu ñu waxee fagaru lan lañ ci jublu ak naka lañ ko war a defee ñaare ba tamit fagaru googu noonu yan jéego la ci Sénégal jot a seqi ak fan lañ toll ci waxtu yi ñu toll fii ne nii euh, ci biir waxtaan wit tamit incha allah danañu wax bu ñu waxee faju moom tamit lan lañ ci jublu dana def tamit comparaison diggante fagaru ak faju ni mu fay fagaru gën a faju loolu incha allah dana ci indi ay tegtal kon lii lan la ci ay tomb yoo xamante ne fas yéen nañu ko baax incha allah. maanaam ci njaal bi ci mujj dana indi ay recommandation ay dénkaan yoo xamante ne dañu ko dénk su ko defee ngeen ñu mën a sàmmoon teg suñu wér-gu-yaram kon ci tënk rek incha allah lii ay benn la ci ay tomb yoo xamante ne fas yéen nañu ko baaxee ci biir waxtaan wi. bala ñu ko jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne incha allah suba ci gaaw bi fas yéen nañoo dalal sëriñ Mahmadan Lo mu fas yéene ànd ak ñun ci in awliya uhu illa al muttaqun mooy wàllu yi mooy ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla bu dee ginaaw suba ci dibeer ji dëppoo ak fukki fan ñaar ci weeru mai ñu fas yéene daral sëñ Mahmoudan Mbacké moom sëriñ Basiru Anta Ñang mu ànd ak ñu ci alfasadul axlaaqi yu fi nizaamina al ijtimaai yi mooy yàqutu jikko yi ci doxinu suñu société bi bu dee ci altine ji incha allah te mooy fan bi mujj ci ay bis gu njëkk ki sëriñ Mouhamad Diagne Mahmoudan Diagne euh, la ñuy fas yéene dalal ci ramadaanu na mooy ay bind yu bees tàq yoo xamante ne dañ ko jàng ci biir weeru koor gi kon incha allah li ñu def rek mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ euh, Ousmane Gueye docteur Ousmane Gueye ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxe tey yàlla na ko yàlla defal defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaare di tàmbalee sama nuyoo ci sunu sëriñ sëriñ Abbas Mbàkke di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa mu bàyyi ko fi mu yàgg fi lool ba li mu yéenee liggéeyal maam Cerno Birahim liggéey ko sëriñ Tubaa lépp mu àggale ko na mu ko bëggee di leen ziyaare ci weeru wu tedd wi weeru koor gi di sant bu baax waa Al Wafa ci liñ ñu boole ci liggéey bi ndax fësal nañ ci seen yéene boobu ba léegi jox ko ñun te barab bi ku yàlla baax nga dugg fi war ngaa sant bu baax a baax ñi ci boole ndax néegub yàlla la di kër maam Thierno Birahim waxtaan ñu bëgg indi tey nag dañuy dañ ko jëmle ci wàllu wér-gu-yaram yàlla dogal man may yëngu ci domaine boo xam ne daanaka nit bala mu cee bala moo ñëw ci suñuy loxo dafa fekk mu dem ba ñu bari xaw cee télé muy domaine chirurgie lu jëm ci opération nga xam ne bu waxee opération rek mooy daanaka mooy pexe mu mujj nit ki dem na ba àgg foo xam ne la ko dal lu ñuy defaraat lay doon wala mu nekk lu ñuy dindi te ku wax defaraat xam ne defaru yàlla bokkul ak boobu nit ku wax dindi itam xam ne am na looy mànkeel ci nit ki ba loolu tax na ñun ñu jàpp ne wér-gi-yaram fagaru fagaru ci moo gën di dem di toog ba faju jot ci làkku français dañ naan mieux vaut prévenir que guérir waaye baat boobu sax dama yaakaar ne noonu ñu ko waxee sax xaw nañ ci am njuumte tuuti ndax guérir mooy wéral te faju taxut a wér nit mën naa faju lu bare bare bari ba noppi mën na am jàmm doxi soxlaam waaye nag wér peleg mel na meloon ba ko dara dalagul yaakaar naa loolu yombut ba tax na man ma taamu baat bi lii walla wolof wax mooy xoddeeku bala ngaa lakkale yaakaar naa mu gën a dëppoo wàllu wér gu ci loolu ni ko sëriñ bi tënki woon rek dañ indi waxtaan wi ci ñett ba ñeenti ponk benn bi mooy jëmale ko ci wàllu fagaru beneen bi mooy dugg ci wàllum faj fi muy jaar lam mën a indi ci ay jeexital ba nit ki mën a amaat jàmm ñibbi këram beneen bi jéem a méngale wàllum fagaru moomu ak wàllum faj wala ngir jéem cee wane ne fagaru googu ñuy wax moo gën faj mi fuuf jeexale ko nag ci ay tegtal yoo xam ne dañ koy bokk ak sunu mbokku mbokk mbokku jullit yi buñ ko seetloo wàllum fagaru buñ koy xool ba ci biir daanaka li muy jar seerut tuuti lay jar lu néew a néew néew ndax fekk loo xam ne dafa salte nekk sa buntu kër gone mën a dox gaañu ci nga toppale ko jële ko fa wala ndox mu taa yoo man faa jur nga nga randale nga nga randal ko booy xool muy gën a yomb toog ba sa doom wéradi si buru ngay war a bàyyi sa liggéey ànd ak moom dem hôpital wàllum fagaru moom itam day loo xam ne responsabilité état la te bu ñu waxee état mooy sunu doole lañu dajale def ko wenn say am ñu ñu ko dénk état noonu la war a demee dañu dajale sunu doole def ko wenn say am kuñ ko denk ne ko tey ñu suñ say wi mu suñuy jumtukaay ci loolu état bu nekk dafay am lu ñuy wax politique de prévention mooy nu may def ba mën a aar askan wi ba yenn gàllankoor yi du leen dal nit ki nag bu fekkee ne loola tënkuwu ci ci politique boobee ñu tëral li koy waral ñaare mooy ñàkk naa ko xam lu tax ñu koy def ndax xëy na ba ñuy tëral mbirum fagaru moomee demuñu waxtaan ak moom leeral ko lu tax ñu koy def dañoo xëy rek di joxe ay garab wala joxe ay pikiir te waxuñu leen lu tax ñu koy def loolu mën a waral léeg nit ki xaw amul jaaxle ne lii ñi may def loolu ndax dëppoo na ak sama bëgg-bëgg ndax dëppoon ak sama aada ndax dëppoon ak sama diine léeg-léeg itam ay wax juddu ci am ko ñëw ne lii ñuy joxe kat day jur nangam ci ay lor te boroom kër gu nekk dañ ne ab sàmm nga soo déggee na ñu ne lii kat bu duggee sa njaboot mën na fa yàq dara yaakaar naa ne fokk nga xaw a téye sa bopp ba am lu gën a leer loolu mooy waral léeg-léeg nga gis ñu yëkkati yenn faju yenn yenn lu mel ne ay ñekk wala yu mel noonu di ko defal nit ñi am ñoo xam ne dañuy xaw a lànk ne duñ ko def. kon loolu suñu responsabilité ñun nag docteurs yi ñi nga xam ne itam ci société bi lañ bokk mbu mu weex mi moo ñu lañuy ñuy ñu ne docteur bi waaye nag bu ñu ko summee ñun ñëpp a yam ay taalibe lañu ay jullit lañu te bu ñu sañoon itam bu ñu taxawee ci suñu kanam suñu borom am yërmande yàlla bu ñu wax ci wàllu prévention donc muy xoddeeku googu bala ngaa lakkale muy fagaru ñi ci yëngu ci wàllu àdduna bi bari na ci secteur yu baree baree baree bare dama ci jël benn institut bu ci ràññeeku bu ñuy wax institut national de recherche et de sécurité boo xam ne mi ngi France boobu dafay yëngu bu baax ci wàllu prévention ci di jëm ci li ñuy wax danger maanaam ci luy lor muy loo xam ne daf ko gën a jëmale ci wàllu barabu liggéeyukaay yu mel ne usines yi ci loolu ñoom tënk nañ juróom-ñeenti ponk yoo xam ne dañ ne yii ay mesures la yoo xam ne warees na koo jël ngir ci barabu liggéeykaay ngir wàññi lépp loo xam ne dafay lore ba ci njëkk dañ ne lépp loo xam ne day lor nañ ko soreel nañ ko toppal comme tey nga gis sa buntu kër ak weñ goo xam ne mu ngi lang ci bunt bi ku fa jaar mu lonk sa mbubu xotti ko ñu nekkoon loolu nañ ko fa jële loolu bu ñu ko dee xool wàll wàllu wér soo ko deful nit mën na fa jaar dagg keneen jaare fa daggaat ka njëkk dagg su amee jàngoro ka fa jaaraat bu daggaatee mën na ko wan walla feebar kon lépp loo xam ne dafay lore nga toppale ko jële ko fa beneen mooy itam lépp loo xam ne dafay lore nga nga nga saytu ko xayma ko ba xool noo koy noo koy noo koy toppalee ci misaal tey jii bu ñuy xeex sibbiru dañu tàmbalee ci fexe ba yow nga xam ne mooy joxe si buru du la mat mooy nañu dugg ci biir sànk yi waaye ku ne xam na ne jële fi yooyu mooy li gën a wóor li gën a am doole waaye loolu na danga koy peese xool ko ci sa doole fi mu toll ci sam réew ndax am nga doole ju ko àttan yoo xam ne mën ngaa am moyens koom-koom bi ci war pour mën a xeex ak yooyu jëlee fi completement am na réew yu ko def boo ko mën a mënagul nga xool natt fa sa doole tàmm toll nga tàmbalee fa. xëy na ñun Sénégal fi suñu doole toll moo doon wut ay sànke jox ko nit ñi ñu di ci dugg ba yoowoo duñu laal parce que ginnaaw li muy dund ci yaramu nit la nekk su ñu fexee ba du laal nit bu yàggee dana wàññeeku bu baax a baax ndax day xiif yaakaar naa lépp lu yàlla bind moom bu xiif amee bekk bu xiif amee rek bu yàggee yu ci bari dana wàññeeku beneen bi ñu ne moo ñu ne xam risque yi nga xam ne moo nekk ci lii nga xam ne lore muy jàngoro ji ba nekk ñu xool ne lii kat bu ñu ko bàyyee ci suñu société bu ëllëgee lan lay jur ñu jéem a xeex ak loolu waaye suñ koy xeex dañ koy tàmbalee ca li ñuy wax source bi fa mu fa mu tàmbalee mooy tey su fekkoon ne rek comme ni daan def bu njëkk nga xam ne dañ daan def su nawet duggee lu ma ñetti weer ñu joxe keneen ni waa keneen ñu di ko naan loola daanaka dañu doon bàyyi yooyu màtt nit ki ba noppi. ba jàngoro yi sibiru dugg ci biir yaramam waaye nag mu fekk fa loo xam ne mën naa xeex jàngoro jooja jëlee ko fa kon loolu xeex sibiru la waaye xeexuñu ko ca commencement ba te fam fa ba sax xeexuñu ko fa dañ ko xeex ca conséquence ya loolu lañ dem nag ba yeewu ci xam ne kon booy xeex yenn feebar da nga koy xeex ci fa mu fa mu cosaanoo ñu ne kon ginnaaw yoo mooy joxe sibiru nañu fexe ba xeex ak yoo woow moo gën bàyyi ba sibiru dugg ci yaram nit nga di ko joxaat ay doom muy naan te xëy na doom yooyu sax am na ay jeexital ci yaramu doomu aadama loolu danañ ci dikkaat beneen bi itam ñu ne bu ñu ko jëlee rek ci wàllu nit fi muy ci wàllu liggéey yi ñi nga xam ne mooy jamono ji ni liggéey yeeg suñu condition yi boo bëggee xeex yenn yi war ngaa xool nit ki lim attan nga teg ko ko maanaam tey ji mënoo xeex yenn feebar yi jël jël lépp yamale ko ñëpp di ko jëfandikoo de la même façon loolu moo tax tey jii ñu jël boo jëlee wàllu ñàkk yi am na ci yoo xam ne xale bu juddoo rek defal ko ko am na yoo xam ne dañuy xaar bu mu xaw a dëgër tuuti am na ci yoo xam ne dañuy baal sax ba mu gën a nekk mag ndax dañuy xool ne xëy na am na ci jàngoro yoo xam ne yaayam ba mu juddoo jox na xale bi ay soldaar yoo xam ne dana mën a jànkoonteeg jàngoro yooyu kon yàkkamtiwul ñu koy defal yenn ñàkk yi ba mu juddoo dañuy bàyyi ba nga xam ne dund na nangami weer ba mu wóor ñu ne soldaar yam jëriwoon ca yaayam ma ngay jeex ñu doo ko dugalal ñakk donc loolu tam dafa laaj ci wàllu prévention bu ñuy fagaru ñu koy teg toujours ci xel donc ponk yooyu xaw na bari xam naa dama koy tënk ci wàllu prévention toujours Sénégal yan jéego la ci def Sénégal yàgg na ci def ay waxtaan am na benn concertation benn waxtaan boo xam ne ministère de la santé defoon na ko bañ ci jógee dañoo tënkoon juróom-ñaari orientation ne orientation yi daal ci lañ war a góorgóorlu gën cee jëm ci lépp loo xam ne mooy politique de prévention bi ci jiitu woon mooy dañuy def fagaru jëmee ko ci lépp loo xam ne des koy lekk te ci biir loolu lépp lu ñuy naan ci la bokk donc jëmale ko ci produit alimentaire yi maam boobaa nag ñëpp dañuy dugg ci xeex boobu ministère du commerce waa service di d'hygiène ñëpp pour xool lekk yi dugg suñu réew fan lay jóge yan jàngoro la ñu mën a indil yaakaar naa jenn jamono daan nañ fi jaay li ñuy wax aile de dinde aile de dinde mu nekkoon ak ay pooju ginaar yu ñu daan importé xam ne yi ñu jënd carton fekk yu fukki pooju ginaar. yooyu amoon na fi yenn jàngoro yi mel ne jox ñuy wax grippe aviaire di benn soj bu daan dal ay ginaar yu amoon ay côté Asie ba mu commencé yaatoo Sénégal ci la décidé ne léegi kat nangootuma ñu dugal sama réew lu mel ne poj ginaar yooyu ak li ñoo daan wax ailes de dinde maanaam ay laafi laafi ki kii ni ngay wayet sax genre njëndaaw la donc ci xee ci ci prévention boobu loolu moo ko indi prévention bu jëm ci wàllu lépp lu ñuy lekk di ko def ci gémmiñ ak wala lépp lu ñuy naan beneen orientation bi mooy lépp loo xam ne dafa mën a lor doomu aadama ci wàllu comportement ni muy doxe comme tey bàyyi nit ñi ñu doxantoog ay ngànnaay nga xam ne léeg-léeg seen yaram tàng ñi gaañante loolu lépp dafa bokk ci fagaro ndax bu nit ñi doon yor ngànnaay di doxantu ñu leen di seetaan bu yàggee mën na jur ay handicap yu baree bari ndax loolu ñu ngi koy seetlu ci yenn gox yoo xam ne yoon nga ne dafa yomb léeg-léeg gaañante yu métti metti jóge fa nga gis ndaw lu toll ci digg dooleem jóge fa ñàkk ay jër wala ñàkk dutumanti defati dara ndax gaañ nañ ko donc pour politique prévention boobu ministère de la santé jël loolu ci la bokk ci wàllu comportement boobu aussi naan am ñoll naan sàngara tux cigarette di jëfandikoo ay drogue yooyu yëpp tax na danañ def sensibilisation jëmale ko ci yu mel noonu ba tax na tey jii gis ngeen ne am na luwaa bu génn buy bu ñuy wax loi anti tabac buy tere tux lépp loo xam ne pon la ci barab boo xam ne mbooloo dafay daje loolu tey jii loi yoon da koo tere ku ko def bu ñu la porter plainte dañu war dal sa kaw gis ngeen itam léegi ñu ne ñuy xeex bu baax jaaykatu yàmbaay yi ak yu mel noonu gis ngeen tam paquetu cigarette yi ñu ci forcé ki koy defar mu dessin ci nit ku feebar ndax cancer boo xam ne cigarette mook ko jox forcé leen ñu bind ci ne cigarette dafay joxe cancer nga xam ne ki koy jaay moom dalay jaay dara ba pare bind ci kaw ne lii ma lay jaay kat day joxe cancer loolu yëpp politique la boo xam ne ñu ko def pour wàññi yi nga xam ne dafay lor aadama ci doxalinam beneen bi ñu jëmale ko ci li ñuy wax environnement maanaam anam bi donc barab yi nga xam ne daraan inondé boo demee lu mel ne Ndakaaru am na fa gox yoo xam ne daf naan taa fu mu toll yooyu dafa bari nit ñi di si siburu di feebar politique prévention ba moo tax ñi wut léegi foo xam ne ndox mi dafay jaar mën a dem ba pare service d'hygiène ñëw di ànd ak ñi nga xam ne ñooy manque ndox mi di ko pomp di dindi yenn ñax yi ak di setal dëkk bi donc yëpp politique la xëy na na war a yaatoo des na waaye ci wàllu fagara boobu moo tax ministère de la santé andi ko yeneen orientation bi mu ngi jëm ci lépp loo xam ne ñu koy jëfandikoo ci wàllum paj muy lépp luy garab ak luy dem ci yaramu nit moo tax na tey jii jaayam garab ñu ngi koy xool bu baax bay tere ñi jaay garab ci mbedd yi waaw li ñu wax les médicament de la ñu koy xeex dugal ci lu mel ne waa douane ñi topp camions yi di xool ba xam est-ce que amul ay garab yi jël trafiqué ko di ko jaay ci suñu réew ci wàllu xoddeeku boobu dem nañ ba créer ay laboratoire yoo xam ne dafay analyser bépp garab bu dugg ci réew mi mën a joxe autorisation ne garab gi kat am nañ droit jaay ko ci biir Sénégal wala amuñu droit jaay ko biir Sénégal ce qu'on appelle AMM li ñuy wax AMM autorisation de mise sur le marché nga xam ne dañuy sas ne képp koo xam ne ngaa importé garab andi ko ci Sénégal war nga ko dem ci laboratoire bi contrôler garab yi mu xool ko def ci ay test jël ay quelque paquets ay gëstu ko xool ba xam garab yooyu ndax am na lor ci nit ki walla déet loolu yépp ci politique wu fagaru boobu la bokk te yi may wax su fekkoon ne defuñu ko woon wér digg dana gën a bari ci réew mi beneen bi mooy prévention jëmale ko ci lépp loo xam ne wéradi la accident du travail maam nekk ci barabu liggéeykaay gaañu fa ba tax na tey jii bu ngeen seetloo entreprise yu mag yi dañ leen di obligé seeni ouvrier di sol casque seeni ouvrier di sol tenue bu ñu xàmmee bu dëgër seeni ouvrier di sol ay ay dàll bot duñ bàyyi rek comme neex dugg ci sànc nu mu la neexee yokk ci itam entreprise bu nekk ñu la soo amee nang bi liggéeykat boo amee ñetti téeméer nit ci misaal war nga am benn médecin du travail médecin boo xam ne dafa jàng jëmale ko ci wàllu lépp luy aar liggéeykat nga xam ne liggéeyam day xool yow liggéeykat bi ndax poste bi ñu la teg sa yaram attan na ko wala déet comme tey bu ñu la tegoon ci post boo xam ne da ngay taxaw lu mat lu ñeenti waxtu juróom waxtu alors que yaa ngi am tànk yi metti su boobaa médecin du travail bi danaan kii kat fii wër te nekk poste am nañ ko changé ah, médecin du boobu. dana ñëw xool ki nga xam ne day toog poste boo xam day toog ñu gis ne da ngay toog toogaay bu yàgg te xëy na yaa ngi am yenn feebar comme ay hémorroïdes yu mel noonu ñu gis ne toogaay bu yàgg boobu xëy na baaxul ci yow mën na demander ñu changer le poste yóbbu la feneen médecin du boobu ci entreprise bi tam mën na dem ba xool ne kii kat li mu liggéey ci at bari na mën naa am dafa wàññi woon ay atam waaye dal at yi mu yi nekk ci këyitam dëppoowul ak condition yi nga xam ne noonu la yaramam toll su boobaa mën na demander ñu jéem ko wutal leneen changer ko donc loolu lépp ci politique gu fagaru la boo xam ne état bi quand même ngi koy jéem di ci jéem a dox bu baax a baax beneen bi mooy fagaru jëmale ko ci feebar yi nga xam ne day wàlle day wàlle yaakaar naa boobu moom lañ gën a jël gën a def suñu doolee parce que depuis 1970 ba léegi li ñuy wax prévention primaire ci la gouvernement Sénégal gën a góorgóorlu lool mooy feebar yi nga xam day wàlle ñi nga xam ne ñoo nekk ay mag xam nañ ne ay jamono ku masaan jur doom feek ngasut wala njàmmatanul wala deful xoret dangay jàpp ne amu ko doom ñett yooyu daanaka feek jaaru ci rek dangay jàpp ne ne mooma kooku dundagut ba tax ne miinoon nañ lool dañ daan wax bonle ñaan diw dafa bonle ba indi yenn tur yi ñu daan dégg ay turu ngedde ay leemu léegi mu dee ay sarax yàlla loolu yëpp parce que boo daan jur doom fekk yenn feebar yi wutoo nag moom ba dund rek dangay ngay jàpp ni dund ba tax na ñenn ñi daan bonle jullu mat fukki yoon juróom-ñett yëpp dem seen yoon nga dese benn wala sax léeg sax du am doom far loolu nag ci côté boobu nag wax dëgg yàlla ministre euh, gouvernement Sénégal ci la gën a góor lool mooy prévention bu jëmale ko xoddeeku jëmale ko ci feebar yi nga xam ne dafay wàllante loolu dañ ci dikkaat bu baax a baax léegi nag ñu ngi commencé duggaal sax ci prévention jëmale ko ci feebar yi nga xam ne des ko wàllee mën naa cee tuddu lu mel ne jabet lu mel ne tension xëy na jabet ak tension dañ naan am na li ñuy wax prédisposition maanaam bu fekkee am na ci say waajur mën nañ jàppee ne yow la gën a yomba dal ki nga xam ne amul ci ay waajuram waaye tekkiwul ne rek kooku sa waajur am da nga koy am waaye képp ko xam ne sa waajur muy sa yaay wala sa baay dafa am surtout bu jigéen sa néegum ndey dañoo am feebaru nàngam lu mel ne jabet war ngaa bàyyi xel ne yow itam mën nga ko am boo rombee ñeent fukki di ko bàyyi xel te seet sa sukkar loolu itam état bi ngi commencé di liggéey ba ci maladie non transmissible bu mel ne tension du lu ñuy wàlle maladie non transmissible feebar du wàlle bu mel ne cancer yooyu yëpp léegi ñu ngi koy commencé dugal ci politique prévention bi ba yi nga xam ne gis nañ ne lii kat bu ma jëlee misaalu cancer am na ci cancer yoo xam ne ñu xam ne am na doomu jàngoro buy nekk ci suuf boo xam ne bu duggee sa yaram bu fa yàggee mën na laa jural cancer mën naa cee wax lu mel ne bi joxe ulcère jàngoro bi ñuy wax Helicobacter pylori nga xam ne ci mbàq lay nekk bu nekkee ci yow daf lay jural ay estomac di lay jural ay ulcère ulcère boobu gis nañu am na doomu jàngoro bu tudd Helicobacter pylori boo xam ne ci li koy waral ci la bokk tey jii boo traité ulcère bi na nga ko war a faje yàlla mën na la musal ci canceru mbàq boobu buñ ko fajul nag mën naa dem ba àgg foofu donc prévention boobu foofu la jëm ci wàllu xeex cancer yenn feebar yu mel ne hépatite B te kiwul nag ne képp ku am hépatite B da ngay def cancer du foie déedéet waaye nag lu ko mën a yombal la ba tax na kon moo waral ñu dugal ci ñàkk yi ñàkk mu jëm ci hépatite B jigéen ñi ñoom di ko tuddee sax ñàkku cancer waaye ñàkk la bu jëm ci hépatite bee ndax hépatite bee du joxee rek euh, jàngoro la bu jàpp reesu nit ki aw ñaw la woo xam ne suñu borom da ko dugal mu dëkk ci nit nga xam ne ci nit lay dëkk day jóge ci nit dugg ci nit bu duggee ci nit ki nag ci ci resam lay nekk mën na faa def lu matu juróom mel ni weer yaram wi xeex ko mu génn waaye bu rombee juróom-benn weer mu dëkk fa kon boo boobaa nit ki dëkk ak moom ba faw bu dëkkee moom ba faw mën na ko jural li ñuy wax cirrhose biir bu jékki-jékki di sol ndox bañ di ko raakol nga xam ne boobaa res bi mooy yàqu waaye mën na jural ci moom itam feebaru cancer bu res muy lu naqaree faj moo tax ñu dugal nag ci ñàkk xale yi ñàkk boo xam ne dañ koy ñàkk jëmale ko ci hépatite bee nga xam ne bu ngeen seetloo xale yu ndaw yi bu ñu leen koy ñàkk ñaare ci pooj bi lañ koy def ba dana xawal sax junni léeg-léeg ci prévention boobu ñu jëmale ci feebar yi nga xam ne du wàllante feebaru cancer du col de l'utérus bunt butitu njurukaay butitu njurukaay ci misaal dafa mel ne ndaa ki mu jundaa loolu nag léeg mën na def feebaru cancer moom la ñuy wax cancer du col de l'utérus boobu itam gëstu dem ba wane ne am na jàngoro bu ñuy wax papilloma virus humain papillomavirus humain boobu su nekkee ci kanamu soxna si bu yàggee mën na ko jural canceru col de l'utérus ba loolu moo waral ci wàllu fagaru cancer boobu ñu dugal ñàkk woowu ñu woyee ñàkku cancer du col de l'utérus mu ñàkk woo xam ne indi woon na fi coow lu baree bare bari xam naa dinaa ci dikkaat bu baax a baax léegi nag ci loolu kon ma indi tuuti leeral ci wàllu ñàkk yi ndax prévention bi nga xam ne surtout suñu état def effort dëgg dëgg dëgg mooy wàllu ñàkk ñàkk yooyu fi mu toll nii xale bi am na ci loxoom bu juddoo ba ba muy am juróom-ñeenti at fukki ñàkk ak juróom yoo xam ne mën na ko am gratuitement yoo xam ne ci fay dara déjà bu juddoo rek waxoon naa ko sànq dañ ko ñàkk pour hépatite B leeroon naa ko jàngoro boo xam ci res lay nekk. dégg nga mën na jur cancer fois mën na jur li ñuy wax cirrhose biir bu res bu yàqu ba jur ndox mu baree bari te yëpp day rey ñàkk woowu tey ñu ngi koy defal xale bu juddoo ñàkku wu jëm ci wàllu tuberculose tuberculose li tax wolof tuddee woon ko sëqët bu bon bi dëgg la danoon sëqët soo xam ne ku masaan dal faj bu ne da ko jël ca suñu maam da da nga naan ngeer naan rab naan liñ naan faje sëqët lépp façon njafaan bu ne ñu defaral la ko waaye doo wér nit ki di ngiisaan yaramam di tàng guddeeg bëccëg muy jeex dutu bëgg a lekk di jeex di jeex di jeex di sëqat fu toll ba xëy di sëqat deret ba xëy faatu muy feer bu doy waar boo xam ne yaatu woon na ci Sénégal léegi ñàkk woowu yaakaar naa mi ngi koy delloo ginnaaw bu baax a baax a baax waaye nag pour fagaru ko yëmu rek ci ñàkk wi ñàkk bi parce que day doomu jàngoro boo xam ne ci gëstu nee nañu mooy jàngoro doomu jàngoro bi gën a bari ci àdduna ci jaww ji am na ñu ne sax doomu aadama bu nekk dana ci yi bis bu nekk lu tollook ñetti téeméeri junni yoo xam ne kenn ku ne ci ñun dana ko yi mu dugg ci yaramam génnaat waaye day jàngoro bu néew doole boo xam ne bu fekkee nit ki mu ngi toppatoo yaramam bu baax nelawam doy na mu ngi lekk lu baax su boobaa yàlla mën na koo dimbali ba jàngoro boobu du ko mënal dara waaye jàngoro tuberculose ku ci nekk ci ñun ci li gëstu wane bis bu ne yaa ci noyyi lu baree baree ba ay junni junni kon ñàkk bi rek mënut a doy fokk itam ñuy xool kër yi waxande yeeg barab yu làqu yi nga xam ne mi ci kër gi mbàjj buñ ay mbàjj yuñ tegale ay ati at kenn laalu ko mën na nekk mbàjj mbàjjum barkeelu ak yu mel noonu wala waxande woo xam ne daal def nga ci say bagage cosaan denc ko daanaka doo ko ubbi boo ko ubbee ren ba nga ko ubbi déwén yëpp barab la yoo xam ne war nañ ko léeg-léeg ubbi ko ubbi buntu yeeg palanteer yi jant bi dugg ci biir néeg yi bu ñu ko defee mën na rey jàngoro yu bare bari suñ ko deful nag bu fa jàngoro ji nekkee kenn ñëw benn bés yëlëb ko rek micro bi daal di naaw dugg ci air bi ku koy noyyi lu bari rek daal am feebar yooyu fu muy feebar tuberculose voilà donc loolu ñàkk wow mi bokk la ci li nga xam ne gouvernement mi ngi koy baaxee euh, liir yi beneen ñàkk bi mooy feebar buy aar feebaru polio muy feebaru lafañ yaakaar naa ne bu njëkk soriwul dara fanweeri at ci ginnaaw képp sumu maas gi liñ ci fàttaliku lafañ bari woon na lool ci buntu jumaay Tuubaa foo daan taxaw yaa gis kuy aj ay tànkam di raam di yelwaan waaye tey jii yaakaar naa jafe na nga dox ci dëkk bi ba gis ku ku kuy raam ci suuf lafañ jafe na fi il faut nga dem ci barabu yelwaanukaay mel ne buntu jumaa yeeg buntu armeel yi pour daanaka gis ko waaye dox ci marché yi ak mbedd yi ba gis ab lafañ léegi yombatut li ko delloo ginnaaw nag mooy ñàkk woowu ñuy wax ñàkk polio polio jëlit nga xam ne dañ koy toqal ci gémmiñu xale gi ñàkk woowu dafa am ñaari façon bii dañ koy toqal bii dañ koy pikiir directement comme ni ñuy pikiiree ci ci tànk bi ci gën nag mooy pikiir bi ci tànk waaye dafa gën a cher boo demee réew yi mel ne États-Unis wala Canada wala yooyu ñàkk wow ñàkk pikiir bi la ñuy def Sénégal nag comme amuñu woon doole moo taxoon ñu desoon ci ñàkku toqal bi ñàkk woowu nag dégg ci ay publicité yu doy waar am ñu naan dañu koy def ngir wàññi njur mi loolu aussi di erreur yu mag a mag a mag dana ci dellusiwaat léegi nag at yi ñu dugg nii commencé nañ léegi ñàkk woowu sax dugal nañ ñàkku piqûre bi nga xam ne léegi toqal bi am na waaye piqûre bi am na en même temps léegi ñu ngi koy dugal te bu ñu yàlla mayee kàttan gi ci réew mi bu ne ba ci ba ci kanam yaakaar naa toqal bi dana jeex complètement mu des bi bi ndax loolu mooy yéene ji bu loolu jàllee am na feebar sëqat yoo xam ne daan dal gone gu ndaw li nga wax xam ne benn microbe bu ñu wax pneumocoque waaw moo moo ko daan def te ji am na ñàkk wuñ dugal bu ñuy wax pneumo 1 boo xam day xeex doomu jàngoro boobu ndax bari na xale yi daan judd rek am feebaru sëqat ba faatu ci lu gaaw a gaaw a gaaw kàddoom te du dafay tudd yàlla yooyu yépp dafay tàbbi ci biir an turfa moo tax ab liir dana judd am tétanos te tétanos ñaare buy feeñ ci juróom-ñaari xale mën na juddu ba ñuy dagg siddi gi ko lëkkaleeg yaayam ci jumbox bi mën nañ koo daggee bu njëkk ak lañset fekk lañset boobu am na jàngoro tétanos la ci daan xew nag mooy bis ba nga xam ne moom lañuy tudd xale bi ci la xale bi daan faatu daana war a léeg-léeg ay tamanteeg ay jiñante surtout bu fekkee góor ñëw na toog ci sab lal ñu daan ne dafa wàlle di fi duggoon takk ay gàllaaj yu mel noonu mu indi ay wax yu doy waar yu tàqale njaboot gi fekk feebaru tétanos dong la woon tétanos boobu tey jii dugal nañ ko ci ñàkk woowu ñu wax pentavalent beneen mooy feebaru coqueluche muy njàmmutaan nga xam ne nit ki dana xale bi daan cadd cadd cadd sëqët sëqët gu baree baree bari mu metti lool loolu daan nañ ko gis ci gone yi mu njëkk léegi ñu ci bari xamatuñ ko mosuñu ko teg bët te lool mu njëkk yomboon na loolu bokk na ci ñakk yi nga xam ne tey jii ñu ngi koy ñàkk xale yi bu loolu jàllee euh, am na beneen feebar bu ñuy wax hémophilus influenzae nga xam ne da mën na indi ci nit ki ay xeetu feebar yoo xam ne mën na ko jural ay feebaru jàddaaral ak yu mel noonu tey jii dugal nañ ko ci ñàkk yi ba nga xam ne ñu ngi ciy aar nit bu baax a baax toujours ci biir ñakk yooyu yokk nañ ci ci at yi weesuwul ñàkk bu ñëpp li ñuy wax rotavirus rotavirus doomu aw ñaw la woo xam ne bu jàppee ab liir daf koy jural biir yu daw nga xam ne nga am sa liir mu daw di juddu rek biir bi di daw fu mu toll di daw di daw bay jeex ba xëy dem yoonam ndax ab liir moom ndox kese la ab liir bu dee juróom bu dee téeméer juróom ñett fukk yépp ndox la kon su dee doon dee daw bu yàggee rek mën na koo lor te ji ñàkk woowu jëm ci rotavirus dugal nañ ko ci ci ci programme bi toujours ci wàllu ñàkk yooyu li ñuy wax rubéole ak rougeole rougeole mooy ngas ngas bu njëkk amuñu woon solution sa doom day ngas nga nga nga dugal ko ci néeg bu tàng jër nëpp ko alors que yaramam tàng na ba noppi dañ ko daan gën a nëpp encore yaram ma di gën a tàng mel na koy togg bu yàlla dogalee mu jekk-jekk tisoo la ñu ne ah tisati na alhamdulilah kii moom rëcc na waaye li ci daan faatu kenn xamuñu mu toll nga xam ne xale bi day am ay picc ci kaw yaramam picc yu baree bari yoo xam ne ànd ak tàngoor tàngooru metti léeg bët yi xonq cooy bët yi bakkan di sotti waaye amuñ woon pexe loolu daan ko nëpp ci tàngoor wi rek tey jii ñakk wow tax na feebaru ŋas boobu yaakaar naa ne gis ko jafe na trop toujours ci wàllu ñekk yooyu li ñuy wax fièvre jaune mooy feebaru pays pays nag tey jii ñu bari ñu ngi jël naan lu nit ku siburu siburu su chronique wala yenn feebaru res yi wala yenn feebaru cancer dal nit ñaa dafa pays fekk payisul danaa ci dellusiwaat pays doomu jàngoro la boo xam ne bu duggee ci nit ki dafa yàq deretam mu di ko waral deret bu deret bu yàqoo dafay soppeeku ndoxum wextan ndoxum wextan moomee su delloo ci sa deret dafay mboqal saw yaram loolu mooy feebaru pays te feebaru pays quand nekk na lu garaaw a garaaw loo xam ne dafa bokk ci li ñuy wax maladie à déclaration obligatoire nga xam ne man en tant que médecin au ma droit gis benn kaw pays ba pare wàcc ñibbi sama kër fekk wóoru ma ne ministre la santé yëg na ko feeg wóor ma ne ministre la santé bi yore ministère de la santé yëg na ko amoo droit sax ñibbi sama kër dama ko war a déclarer di teel a jël ay mesures indi ay ñàkk commencé ñàkk waa dëkk bi yëpp donc nga donc feebaru feebaru pays ni ñu koy waxee nii demewu nii amatul ci dëkk bi ba ma ko gëjee dégg man personnellement ëpp na fukki at waaw donc feebar la yoo xam ne bis bu nekk ministère la santé hôpital Sénégal yëpp dañ ko defar rapport bis bu ne bala ñuy wàcc ne ko teykat am nañ nangamu kaaw pays nangamu kaaw tétanos nangamu kaaw nangam nangam. ñu teel ci jël ay mesures am na yoo xam du xaar suba te jii ñàkk yi tax na feebaru pays boobu yaakaar naa dellu na ginnaaw bu baax a baax dem nañu ne ba gis na nag léegi canceru kol bunt buti njurukaay bari na trop ci jigéen ñi ku dem daan teg fa ñuy faje cancer yi da ko fa gis mu bari fa lool te muy lu naqaree faj ndax fi mu nekk dafa làqatu ñi gis na ci àdduna bi daanaka lu ëpp ay ay ñaar téeméeri junni nit dañ ciy faatu par at te téeméer jigéen yu ciy faatu yu nekk juróom-ñett fukki Afrique maanaam maanaam ci réew yu ñàkk yi lañ dëkk surtout Afrique ak Sénégal gi loolu moo waral te la waral réew tubaab yi bëreetu fa mooy ñoom commencé woon nañ ñàkku bu yàgg ñàkku cancer boobu ñàkku téyewut day dem yoonam am na ci ñoo xam tey jii ay médecins yu mag lañ ci tur amoon nañ diplôme yu kawe waaye seenu càggante dem na ba tax xam-xam romb na leen lu baree baree bare bare waaw ñu ngaal titre ba waaye waaye daanaka amatuñu xam-xam lañ xamoon lépp naaw na loo tam bari na ci tubaab yi moo tax du càggante rek docteur américain ba nee na wala docteur chinois ba nee na wala docteur français ba nee na rek tax nga gëm ko déedéet ñàkk woowu lu ñu ci waxoon bari na trop mais daanaka dara du ci dëgg ndax yàgg nañ koo ñàkk ci réew tubaab yi bu ñu duggee Afrique yàggut ñu fexe ba dugal ñu information yoo xam ne daf ñuy découragé loo te xëy na sax loolu mooy tax mën naa sax ay pexe la pour gën ñoo saxal ci suñu càggante daal ñu eh ñàkk wi de bu leen ko laal ba pare ñoom di ko jël ñun bu ko ragalee di continuer ak suñuy feebar alors ñoom ñoo ngi koy jëfandikoo ñàkk boobu tey gouvernement bi dugal na ko ci programme bi mi ngi doon jar bu njëkk ay cent cinquante mille. ay cent mille am ñu ko daan ñàkk fii Sénégal di ko jëndal seen bopp te ji dugal nañ ko ci programme bi ba xale bi am juróom-ñeenti at di xale bu jigéen mën nañ ko koo defal donc loolu effort la yoo xam ne gouvernement Sénégal yëngu na ci bu baax baax ci wàllu politique prévention man nag léegi fas yéene dugal nag ci wàllu li ñuy wax faj donc bu ñu jugee ci wàllu fagaru googu fagaru gi sax jeexul nag dañ ci dikkaat ndax. waaye dama bëgg li ci liñ ci war a muy lu jëm ci wàllu lekk ak wàllu naan wàllu sport ma denc ko ci fin bi ci comparé li tax fagaru gën faj ñu def ñu dënk ko foofu benn yoon yaakaar naa moo gën ndax ku nekk xam ne lekk lu baax moo gën yëngu tàggat yaram moo gën kon kon jëru ma ci xoos xuus trop fi mu toll nii lu jëm nag ci wàllu faju faju dafa am ñeent keno yoo xam ne daanaka moo yenu faj mi ñeenti keno yoo xam ne daanaka nit ki mënu ci lu bari nga xam ne ko fay fekk keno yooyu lañuy samp boo bëggee faj ñu la yéegal ci kaw nga faju ci misaal moom lañuy wax ci médecine des la santé benn bi mooy yow doomu aadama ni la yàlla bindee nit ku ñuul laa walla tubaab la walla jigéen la wala góor la nit ku am yaram laa nit ku tuuti la nit ku juddoo laago laa wala nit koo xam ne nii wér naa pelek et cetera yooyu yëpp kon day loo xam ne dafay dugg ci faju ci wér gu yaramu doomu aadama te moom mënu ci dara li ñuy wax des facteurs endogènes nga xam ne yow noonu daal lu yàlla bindee fokk nga bàyyi xel ne lii moom ci sa wàllu wér gu yaram am na jeexital boo xam ne mënuloo ci dara loolu ci li tax nit ki mën a faju wér da ci am lu ci def beneen bi mooy yow li nga tàmm defal sa bopp. ñun ñoo ngi nii taama toog ci suuf am na ñoo xam ne mënuñu ko am na ñoo xam ne dañuy def li ñuy wax sédentarité maanaam daanaka duñu liggéey dañuy tëdd rek dàq fa kër gën a sedd dañuy tëdd ku mel noonu su feebaree faj ko dala jafe ndax habitude bi mu am ci yaramam moo baaxut am ñoo xam ne duñu yendal duñu fanaanal ñu ngi daw suba ngoon jafe-jafe àdduna duñu noppalu duñu nelaw seen xel dalul kooku itam bu feebaree faj ko yooyu mu daan dund da cay feeñ da cay feeñ bu baax a baax koo xam ne dafay jëfandikoo loo xam ne baaxul ci sante naan am ñollu tux cigarette di drogué wu yu mel noonu walla koo xam ne daal dafa xaw a sàggan di góor di sàggan lu ne mu def ko jaxasoo fii jaxasoo fee ci loo xam ne dëgganut yooyu yëpp dafa wokk ci li waral nit ki su wéradee léeg-léeg faj ko jafe fajam mën naa gën a cher donc les déterminant yooyu muy ñaari facteur bii da nga ni bindoo bii ci sa ni ngay dundee noonu moo tax sa wér-gu-yaram dépendre ci beneen bi ñetteel bi mooy système de santé bi nga xam ne moom lañ yor ci suñu réew ndax système de santé bi ñu yor baax na loolu nit ki su feebaree mënu ci dara ci misaal mooy yaa ngi fii Daaru moxti am loola gàllankoor ñu bëgg laa jële fii ci ambulance yóbbu la ba Touba loolu nit ki mënu ci dara loolu kon ci sa wàllu wéer géram am na lu mu ci def ndax ba ne jël fii da la yóbbu lu ne mën naa xew nit ki mën naa ñàkk bakkanam nit ki feebaram mën naa yokk kon système de santé itam dafay loo xam ne ci kenn yooyu dafay jiitu nit ki balaa muy wéradi nga xam ne boo wéradee fañ lay faj naan yéegal ci ñeenti keno yi ci kaw nga toog mbaar mu ñu mbaar ci kaw ngay fajoo bu fekkee système de santé ba baaxul wala amul doole yaakaar naa faju dana jafe ndax bu fekkee da dund ci réew moo xam ne boo feebaree boo demee dañuy topp doo ba nga wér doo ko wax waxu xaalis bokkul ak ki nga xam ne da ngaa dund ci réew moo xam ne boo duggee hôpital salaamaaleykum jëndal ticket boo feebaree ñu dugalee ambulance daw ak yow 100 kilomètres wala 200 kilomètres léeg-léeg nga wér di ñi wër ak yow hôpital Sénégal yépp foo dem awma place awma place awma place wala docteur bi nekk ko fi yooyu yépp kon day li ñuy wax déterminant la santé muy loo xam ne nit war na ko xam balaa muy wéradi ndax su yi yooyu dana dal ci kawam te du ci mën dara kon fagaru foofu de daal di gën beneen keno bi mooy li ñuy wax facteur environnementaux maanaam anam bi fi na ñu ngi dëkk ci dëkk boo xam dafa tàng nan lañu war a def ba suñu dëkk climat bi xaw a sedd tuuti war nañ ci góor góorlu mooy moytu ndi ko dagg garab yi di jëmbat ba pare duñu dagg lu bari waaye bu ñu dëkkee foo xam dafa tàng bu paree ñu jël suñuy garab bi dagg rek ngelaw li di gën a yokk poussière bi di yokk tàngoor bi di gën a yokk bu yàggee wér dana fi jafe donc environnement aussi muy aanam bi nit ki war na ko xam ni sama barab bii lii la yelloo fi ma dëkk dëkku tàngoor la dëkku jant la dëkk buy taw la nu may def ba taw boobu duma ko xañ sama bopp ndax garab yi ñu ko daggee ba mu jeex taw amatut taw day daal tuxu bu ñu daggee garab yi ngelaw daal di jege si ak poussière ak suuf bu ñu daggee garab yi itam ker daal di tuxu kon environnement dafa bokk ci liy jiitu ci wér wér-gu-yaram doomu aadama am na dëkk yoo xam ne ci yenn réew yi boo fa demee ngi ji fa nekk rek soo wéradee mën na laa faj boo duggee hôpital soo ubbee sa palanteer képp jàkkaarloo garab yu rafet ay fleur gis ay picc yu naaw ay jàmm jóob yu rafet yooyu loolu yëpp dafay am lu muy def ci yaramu doomu aadama ci wàllu fajam kon ngeen xam ne faju yombut ndax faju du rek mbirum koppar ndax réew mi ñu nekk nii di Sénégal am na ci yoo xam ne tey ji bu gàllankooree nit ki ci yenn barab yi bu yaroon ay milliards itam du ko tee faatu moo tax nga xam ne kon ku nekk rek war ngaa góor góorlu sax ci faj mi gën a avancé bala yàlla may ay moyen sax nga dëkk ci dëkk comme suñu dëkk bii di daaru war nga cee góorgóorlu ci def sa sa doole pour que faj mi gën a jëm kanam soo mënee tabax poste de santé tabaxal soo mënee jënd garab jëndal soo mënee dimbali ku wér di dimbali loolu yépp dafay yoo xam ne dafa war a jiitu ci am faj donc li ñuy wax les quatre déterminants de la sante muy kon yow ni nga bindoo. xam ne noonu moom yàlla la ko bindee mënoo ci dara li nga tàmm def ci cadre liggéey ak looy jëfandiku sa système de santé wala fi nga dëkk sa gox na na mel ñeent yooyu lépp looy faj dafay taxaw ba noppi faj ma doog a ñëw kon loolu su koy xool kon fagaru ga day daal di ëpp solo ndax ñeent yooyu mën na la gaañ kon tey jii ma dugg ci ñetteel bi ponk mooy kon fagaru moo gën faju ku comparer ñaar yooyu rek mën a xam ne kon fagaru moo gën faju bu ñu jëlee benn nit ki su fekkee dafa feebar dafay daal tëdd kon su doon liggéey mënatul liggéey soo liggéeyul sax sa sa am am wàññeeku dégg nga ba pare mën nga tëddu hôpital jëlee fa jàngoro lu ma nekk la say mbokk ya lay seet si mën na ñëw hôpital jëlee fa jàngoro saa boo amee rendez bu doo xëy saa boo def analyse walla rajo doo xëy analyse yi yéen lay defal ay piqûre laa kii lu ne ñu jël sa deret sa ba bañ lay jam kala koy jam bu sellul bu farluwul ci liggéey mën na laa dugal ci sa yaram jàngoro donc toog di xaar ba feebar donc dem di faju ji yaakaar naa ne foofu fagaru ko rek daal di gën beneen mooy faju itam boo ko defee léeg mën na bàyyi ci yow laago aw jeexital comme ci misaal ni ku am jabet ñu wax la na nga moytu lii na nga def lii defuloo ko respecté woo ko li ñu wax ci conseil defoo ci dara nga am tànk buy metti def góom nga sàggane ko sàggane ko sàggane ko ba dem ba àgg fenn fi boo duggee ci faj ba nga dem ba ñàkk ci ab cër su boobaa kon faj ma jural na la laa ko joo xam ne sa ngir dund mënatoo ci dara foofu kon fagaru dafi daal di gën faj mi foofu de même que ki nga xam ne par exemple dafa daan siburu sàggan ba siburu bu njëkk perfusion yi dañ ci daan def li wax kinin kinin boobu daanaka léegi duñ koy jëfandikoo bareetul boo tasee koo xam ne mënu ko bu baax mu jël perfusion bi yokk ko wala yow nga yàkkamte nga yokk perfusion ba mu daw vitesse bu baree bare bari mën na la jural ñaari yëf sa sukkar wàcc ndax day wàccee sukkar nga xëm fonku jabet ba mën a ko ba mën a rey wala bu gaawee mu yàq say nopp ba sab dégg jóge fa daal di néew donc bari na ñoo xam ne tey ji ci ay traitement jëlee nañ ci conséquence yu mel noonu dem ba seen dégg wàññeeku kon loolu tam nga xam ne kon faju léeg-léeg mën na indi ci nit ki jeexital yu doy war comme ni ma ko waxee itam faj moomu dañ la jural ay perte ci wàllu koom mu baree bare bare su ma jëlee wàllu état na jël exemple ci tey toxum cigarette bu fekkee ne gouvernement dafa taxaw seetaan nit ñi di continuer di tux ba pare am li wax fumeur actif ak fumeur passif am na koo xam ne moom mooy tuxal boppam mais am na koo xam ne dañ koy tuxal mooy nga toog dend ak kuy tux mu lay xër fi ne ki ñuy xër moo gën a am danger que kii tux loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax kii toog sa wet di tux di la sànni saxaar soosu yow yaa ko ëpp risque que moom miy tux alors loolu bu ñu ko xoolee ci wàllu état dong gis nañu Sénégal daan nañu fi jaay lu tolloog trois cent mille paquetu cigarette par bis trois cent mille paquetu cigarette gouvernement pour décourager ñi tux te cigarette boobu li muy jar ñettam lay jar Maroc ñettam lay jar Maroc pour décourager loolu ñuy tux taxoon na gouvernement bi ne woon day créer benn taxe def ko ci paquetu cigarette bi taxe su téeméeri dërëm ak publicité yooyu ñu def. ay photo yi wane ne nit ku cancer cancer bu ñàng ñàng ñàng ba pare ñu bind ci français ci suuf ne cigarette day joxe cancer wala cigarette sax day rey tey bu ñu jëloon ñetti téeméeri junni paquet yooyu ñu jaar par bis boo ci defoon taxu téeméeri dërëm dong dana la jural dana jural gouvernement bi cent cinquante millions par bis loolu soo ko xoolee ci at mi mi ngi tourné ci presque ci quarante cinq milliards nga xam na tey day mel ne autoroute bi li muy génnee sax. loola da koy daal di ëpp alors que alal jooja ñi def ci cigarette bi dañ koy dañ koy taal dong dañ koy taal cigarette bi defaruñ ko ma nga jóge bitim réew muy lu ñu importé li ñu am ci devise kus néew mu wàññi ko mu wàññi ko li fi dugg immigré yi dugal ko fi ci ay euro ay dollar dañ koy génnewaat mu nekkaat cigarette bu ñemee taal ko muy ay milliards yoo xam dañ koy lakk at mu jot mu indi jàngoro feebar yu bon yu doy waar ba pare yàq sunu jaww yàq suñu environnement parce que saxaar soosu dañ koy xeeb waaye mi ngi aju ci kaw asamaan si mu ngi aju ci kaw asamaan si te saxaar yu bon yooyu cigarette di joxe ak saxaaru usines yi mooy dem ba àgg ci kaw asamaan si fu ñuy wax couche d'ozone muy foo xam ne dafa am xeetu ngelaw bu fa nekkoon boo xam ne moo daan tax ceneeru jant bi buy wàcc du mën a agsi ñun bu baax a baax ba moo daan tax dëkk bi daawul tàng yenn tàngoor yi saxar yu bon yooyu ak yenn gaz yi daan nekk yenn frigo yi ñu wax fréon daana waral couche boobu ñuy wax couche d'ozone dem ba bënn su bënnee ceeneeri jant bi amatul lu koy segg mu ñëw directement ci kaw nit ñi ba dañuy jural tàngoor wu tar wi ñu nekkee tàngoor su baree bu yàggee dana jur ay mbënd jur géej goo xam ne day gën a yéeg di nangu ay kër bu yàggee itam dana jur yenn feebaru cancer u der surtout rawatina ñi nga xam ne seen der dafa weex loolu yëpp kon nga xam ne kon bu ñu sàgganee ci wàllu prévention mën na jural ëllëg ay conséquences yoo xam ne faj mi du ci am benn njariñ loolu misaal la ci bu ma jëlee cas bu mel ne feebar bu fi amoon Ebola benn waaye bu jógee ci benn réew daw tiit dawee réewam ndax dafa tiit ndax gis na ñam fa dal ñëpp dañuy dee mu bëgg a sooy bakkanam mu dawee réewam dugg suñu réew benn jëmm boobu rek benn jëmm boobu rek lu ñu def ci moom nag jar na ko ndax doomu aadama la waaye waaye côté na Sénégal cent cinquante millions téeméeri millions ak juróom fukk yoo xam ne nii dépensé nañ ko ci benn nit waaye tey ji bu daloon fukki nit ñaar fukki nit wala ab dëkkub lëm nu Sénégal di mujjee ndax benn ñu nga daan jëflanteel du tuñ ñëw sa réew ndax Sénégal def na ko ba mu amee dafa daal tëj frontière am kon réew ma la fa daan jógee di ñëw ci ñi di ko jaay si fii loola du tu ñëw am réew mu ñu tëj ndax feebar mu musiba la ndax xaalis du fa duggati commerce amatut tukki amatul aji màkka yooyu yëpp day daal di te loolu càgganteeg wér-gu-yaram mën na ko indi maanaam nga xam ne kon mbirum santé du du du lu ndaw ndax benn cas Ebola boobu amoon Sénégal bu ñu sàgganoon te ji musiba bu rëy rëy la doon jur ci réew mi waxuma la ñu ci dee ci ay nit waaye liñ ci nar a ñàkk ci ay koom rek kenn xamul nu mu toll ndax benn jëm boobu rek loolu la ñu coûté woon cent cinquante millions kon foofu fagaru dafay daal gën fuuf faju nañ ko bàyyi xel. nit ki nga xam ne dafa feebar itam dana dem ba jaay ay matériel am jaay jaay sareetam bu dee ko nit ki ab sareet dong la yor doon ci koccaatu di ci for dara doomam siburu entré hôpital mu dem ba jaay sareetam nit ku dem di lebal leba lebal bañ na ko ci porte plainte da koy gis ndax wéradi nit ku dem sax ba tey la këram ndax xëy na soxnaam bi ko jural njabootam moo xëy am feebaru bu bon cancer di kol de l'utérus war a coûter ay millions mu dem ba obligé tey la këram ngir mën a faj soxnaam yooyu yëpp kon day day day day day luy indi ndóol wàllum faju day indi ndóol cim réew faju faju moom day indi ndóol boo gisee ñu naan wérgu yaram mooy tax am réew di jëm kanam booba faju faju taxul ñuy wax waaye fagaru moo tax ñuy wax moo ñu ne wérgu yaram mooy tax am réew mën a jëm kanam waaye bu dee faju moom day gën a yokk sax ndóol lu ñàkk nag ndax nit ku su wér fokk mu faju waaye fexe ba doo wér moo gën la ci gën a doy waar nag mooy wàllu dee ndax ki nga xam ne dafa day fagaru fagaru yaakaar naa daanaka dorey nit donc lu ñu mën a publicité ci ñàkk wi nii pikir ba nangam fagaru moom la muy lor nit bariwut waaye faju bés bu ne nit di faju jóge ca ñàkk ba kanam bés bu ne ñu gis ko kon loolu moo tax bàyyi xel la surtout que ñeent keno yi ma waxoon mi ngi fi te mënoo ci dara ne la yàlla bindee sa système de santé say comportement ak anam bi nga nekk ñeent yooyu yëpp day bokk ci li nga xam ne boo wéradee day taxaw dugg ci faj mi su su su amee su sooxee mën naa indi jafe-jafe kon bàyyi bu wéradi googu mën na jural nit ki dégg nga mu gën a tee far gën a ndóol far te loolu danaa joxe ay quelques misaal su ma jëlee tey lu mel ne jàngoro yi siburu tey boo doon fagaru siburu lan ngay soxla ñun la sànke teel a tëdd waaw sànq bu ñu la ko mayee kon sa fagaru boobu ñàkkoo ci dërëm waaye soo ko doon jënd itam lu mu seer seer ëppul ñaar téeméer nga jënd sa sànq di ci fanaan kon fagaru nga siburu avant ngay tëdd lu mu la coûté ñu la dara wala ñaar téeméer boo siburoo siburu bu ndaw lu mu néew néew da ci ñàkk junni lu mu néew néew da nga ci parce que soo demee ci poste de santé da nga fay trois 300 xanaa bu ñu la mayee ACT itam ACT boobu état moo ko jënd xaalis la te wóorul ne bu dee ba ëllëg dana kon ni di ko jënd. man naa mu jënd ba yàgg mu ne ah mënatuma ndax loo gis programme la dañ naan programme de lutte contre nangam bu ne mu yàgg programme bi jeex ñu bàyyi ko kooku bëggati da ngay fay da nga jënd paracétamol lu mu néew néew mën naa am da nga jël taxi pour dem hôpital donc loolu lépp sibbiru su ndaw soosee dañ la lekkal xaalis boo jëlee sibiru boo xam dafa dem ba ba garaaw nag ba nit ki di wàcc yaramam tàng nga dem hôpital lu mu néew ne sa fukki junni moom dana dee ndax da nga dagg ticket ay 2000 francs wala 5000 francs soo nappee rien que butéel su ndaw suñu wax perfalgan di seral saw yaram képp mën na jël ñeenti téeméer te da ci soxla ba juróomi téeméer mën nga ci soxla ñett ci bis bi muy 7500 ñett ba ñeent war a jënd ay sénégal fii li ñuy samp ci yaram bi dégg nga boole ko def analyse xool ba xam manqué nga deret wala déet def analyse xool ba xam ndax amoo sukkër wala déet ndax ndax yenn traitement yi siburu yi bala ñu koy def foo mu wóor ñu ne amoo jabet ndax perfusion yi day ànd ak sukkër donc yooyu yëpp mën na la ko fukki junni ci su ci siburu kepp te moonte moment ba ngay ñàkk loolee mënatoo xëy mënoo gont sa dëkkandoo moom ma ngay xëy di liggéey ko wàcc ndax ndax ndax ndax guddi ku jot mu takk sànkeem kon loolu lu jar bàyyi xel la am na feebar yoo xam ne dafay dab nit ki lu mel ni li ñuy wax hernie wëlle nit koo xam ne day liggéey liggéeyu doole walla dafay seere lu bari wala daal yàlla ko dogal ci moom mu xëy am luy gonflé ci poqutaanu tànkam ñu naan ko wëlle su demee hôpital lu ñuy opéré la su teelee dem lu mu cher cher hôpital bu ma dem lu ëpp ñeent fukki junni maanaam opération baag analyse yaag rajo yaag ordonnance yaag lépp mën naa am du passe ñeent fukki junni waaye su fekkee daf ko yor rek léeg-léeg mu neewi mu jël loxoom puus mu dugg di ko denc ay at di ko yar bis bu ko daaneelee def la ñuy wax étranglement dem ba fasu nga war koo jëlee fii jëlal ci ambulance dawal moom ba ci hôpital bu mag dégg nga yàlla nga fa fekk docteur bu mag ba mu war koo opérer mën nga opération mën nañ fekk am lu yàqu ci butit ya ñu war koo dindi sofale su boobaa malade bi dana dem ba wér waaye mën naa am dana toog ñetti fan ba ñeenti fan yoo xam ne du lekk du naan dana tëdd hôpital juróom-ñaari fan lu mu néew néew te su paree ci faj ma dana ci ñàkk lu mu néew néew fukki junni ak lu topp lu mu néew néew mooy hôpital ba gën a yombi fare dana fa ñàkk juróom-benn fukki junni ak lu topp téeméeri junni sax man na ci am kon loolu yëpp loolu ba ca bàyyi xel la nga xam ne kon ci wàllu fagaru itam teel la jug dem hôpital da cee bokk ci loolu kon ci dernier ponk bi may waxtaane delsiwaat ci yu bari yoo xam ne jaaru nañ ci mooy kon dañoo war a taamu fagaro gi balaa faj di jot am na yu mënta ñàkk nag yu dam nit ki kon wàllu prévention fagaro googu ne si def li naan connais-toi toi-même xamal sa bopp yow sa bopp xamalal sa bopp sa bopp boo xamalee sa bopp sa bopp rek da nga am jàmm mooy man nan laa bindoo dama bokk ci famille boo xam ne dañuy am yaram kon nan laa war a def ala kulli alin danaa am yaram damay fexe ba attan sama yaram tàmmal ko dox tàmmal ko waaxu ba attan ko loolu nga gis koo xam ne ci yeneen réew yi mel ne Amérique américains yi basket day peese téeméeri kilo ak juróom fukk di daw di tëb kooku poids bi yàqalu ko dara parce que dafa xam boppam tàggat ko ba attan ko donc am yaram du problème bu fekkee bind la waaye dangay fexe ba attan ko wala yàlla bind la ci nga ni ku ñuul kee nekk tubaab yow nga nekk nit ñuul da war a xam sa bopp tey doom aadama yi nit ñuul dañu mel ne ku ko xaw a xeeb waaye pour moo ne bu ñu ko dee seet ci wàllu médecine day nit ku ñuul mooy ki nga xam ne dafa mat sëkk mooy cent pour cent ku dul nit ku ñuul rek am na loo manqué bi ma joxee misaal mooy melanin mélanine bi nga xam ne lu suñu borom def ci yaramu nikku ñuul la ba moo waral ñu ñuul mélanine boobu moo ñuy aar ci ceeneeru jant bi ba duñu mën a dara mélanine boobu nag moom la nit ñuy weex ñi amut ba ma war a nit weex su dikkee ci fu tàng fu foofu am jant comme ñun ñi bu fi dëkkee bu yàggee dara mën naa soppeeku def cancer bu bona bona bon bu ñuy wax mélanome ndax balatu mélanine boobu moo tax cancer boo tudd mélanome tey cancer boobu boo demee réew tubaab yi mel ne Suède la fay rey kenn xamul dool ay junni junni nit te ñun fii Sénégal man mi personnellement li may recevoir ci cancer bari na waaye bu ma duggee hôpital ma la fausine tey fukki at ak ñaar ci ren daanaka ñaari cas laa ci masaam a am ci ñooñu mu dal ñépp ci deru weexu tànk bi la leen dal fu weex fi ci ndëggu li fi ne nit ku ñuul saa bu koy dal foofu la koy dal der bu weex bi ci loxo bi wala ci ndëggu li parce que suñu borom dafa def ci ñun mélanome boobu mélanine boobu mélanine boobu nag moo ñuy aar ci ceneeri jant bi ba du soppi suñu der waaye léegi nag kon lu waral nag kon ñi dem bay soppi suñu der di xeesal kon kii xeesal xamul boppam yàlla da ko def cent pour cent muy rey ka nekk 90 pour cent boo teggee mélanine boobu ba daal di weex su boobaa yow ak tubaab bi yéen a yem alors yaa ngi dëkk foo xam ne jant bi dalay jant maa ngi fi bu dalee ci kaw der boobu bu yàggee mën na jur feebaru cancer cancer ci kooku di xees xeesal boole kook nag yeneen yi nga xam ne boo koy indi. yàq ay rein indi ci yow jabet yàq say bët ak yeneen mbir waaw kon loolu nit ki war na def ndànk ci lool kon xam sa bopp am na ci solo ci wàllu prévention beneen bi mooy li ñuy wax régime équilibré danañ faral di ma laaj lee lekk ci whatsapp bi ne ma docteur dégg naa ñi ne jinjeer baax na ñi naan la docteur dégg naa ñu ne laaj baax na ci tension ñi naan la docteur dégg naa ba boolee lem ak laaj boole ko lii baax na day faj ci day faj laa léeg su ma ko nit laajee damaa ko loolu lépp dëgg la ndax ñun ay jurit lañ lañu war a xam mooy suñu borom subhanahu wa ta'ala lépp lu mu def ci kaw suuf muy gàncax walla loo xam ne ak jur la boroom bakkan mu daganal ko ci ñun daf ñuy faj daf ñuy dundal amu ci lenn loo xam ne daf ñuy lor li ci am nag mooy nit du xër ci dara nit da ngay da dangay da dangay yam da ngay yamale da ngay balancer ndax sukkar li muy neex neex neex soo ci jëloon kilo sukkar ne ko sax ci naan da ngay daal di xëm ci saa si waaw kaani neex na lool ci lekk nga nga def ko ci mu daal lay jox appétit nga mën a lekk bu baax waaye yaakaar naa boo tibbee kaani ba sa loxo fees nga mëq dana deme neen te loolu ci lépp la ci lépp la doomu aadama moom yaakaar naa ni ko yàlla bindee mooy dafa war a digg doomu ah ndax dana digg waxtaankatu diine yi di wax ne eh, dañ ne suñu borom dana julli leen bu ngeen jullee ba noppi tasaaroo leen. donc néew doomu aadama toog leen di julli rek continuer santuñu ko dafa laaj ñu am waxtu ñu julli am waxtu ñu liggéey dëgg naa waxtaan ñuy waxtaan ci diine itam ñi ne yàlla dafa ñu jox guddi ngir ñu dallu ak sutura kon nelaw daf cee bokk néew ñu deneen fanaanee julli tous les jours bu leen ci tebal benn bis am na ñu ko yàlla may xëy na waaye du ñëpp boo ko mënul nga di ko def nag yaa ngi lor sa bopp kon tam yii nga xam ne ay wàllu lekk la lépp baax dawlin baax na ndax dawlin bokk na ci lii liggéey ndoxum ndoxum sëy bokk na ci liggéey ndoxum sëy kon kooku mëne su ne baaxut xorom baax na suukar baax na ndax suukar moom la suñu yóru dunde yóru soxlawul yàpp yóru soxlawul dara lu ñuy lekk lul suukar su manqué nit ki commencé di jaxasoo xelam commencé muy commencé gëmmentu moo tax nga gis ko woor su takkusaan jotee mu commencé di gëmmentu ndax suukar mooy wàcc kon yooyu yëpp dafa baax yàpp lii ñuy wax protéine dafay tabax yàpp tabax ay suux day tabax nit ki ba mu dëgër kon loolu tam lu baax la waaye yu baax yooyu yëpp des ci war a diggu doomu moo tax daanaka laaju laaj bu jëm ci doot lii ndax baax na ndax lii baax na daanaka jëru ko la ci am solo mooy lu toll nan laa ci war a jël kon soo bëggee am wér-gi-yaram lépp loo xam ne dafay tem-tem neex ci làmmiñ da ko war a wàññi bu baax a baax moytu ko lu saf xorom ba mu ëpp lu saf suukar ba mu ëpp lu saf dëwlin ba mu ëpp yooyu yëpp da nga ko war a wàññi loo man wàññi suukar wàññi xorom wàññi lépp luy lu niin donc su may wax lu niin graisse ak lépp ci la bokk waaw kon loolu mooy yokk ci itam li ñu jëfandikoo ñu gën a wàññi lépp loo xam ne dafa jóge ci usine ndax usine ay weñ la ay machine la weñ koy bombante lu mu néew néew am naa fer ñeent wuy rëcc ci weñ ga dugg ca la ngay la la ngay defar su woon loolu ko ab wiis du dem ba yàgg mu dee ab wiisu pono ngay wiis di wiis ba yàgg mu mu dafa am lu ca manqué kon machine bi liggéey dara itam bu dee ba yàgg loola dem ba ci yàgg mënatul liggéey ndax paan na dafa fekk ne am na luy xoos ci moom la cay xoos itam muy cuivre muy weñ lu ma doon di acier ma nga dugg ca la ñuy defar beneen bi tam lépp loo xam usine da koo defar pour mën koo denc ay ati ati ndax mbirum commerce la da ci yokk ay colorant ay substance ay produits chimiques yoo xam ne day tax du gaaw a yàqu pour mu mën a téye lu mel ni misaal yenn canette yi mën ko téye lu mat at ba ñaari at te tey ji ku jëndoon sa orange teg ko ne dat koy xar mos ci tuuti bàyyi ko fa bu ci gannaaw suba saa mu yàqu waaye léegi nag ndoxum orange moom ma ñu dencal la ko ñaari at ne la am naa loolu mënut a baax xay na jamono buy dox bi àgg fenn fi mënul si koo ñàkk jëfandikoo waaye danga ci bañ a xër wàññi ko man waaw yaakaar naa loolu bu ñu ko defee yàlla dañu dimbali bu baax a baax lekk itam lu mel ni yàpp am na solo lool waaye itam bu ëppee day jur jàngoro fi ne yàpp xonq wii li ñuy wax viande rouge parce que dañuy ràññee lay yàpp weex mooy lu jóge ci ñannaaw yeeg yooyu yàpp wu xonq mooy jóge ci jur gi lu mel ne xar nag giléem yi mel noonu bu ko nit ki dëkkee di ko lekk ndax borom barke laa bu yàggee tam bokk na ci liy indi yenn cancer cancer bu gu mag lekk yàpp wu ëpp loolu da koy joxe nañ ko bàyyi xel waaw ak yeneen feebar yoo xam ne dañuy wax feebaru goutte bu njëkk dañ yaakaar ne feebaru goutte moom feebaru milliardaire la dañ ko daan dégg ci yenn boor yi nekk ci yenn réew naar yeeg yooyu waaye léegi te ji Sénégal am na ñoo xam ne ñu ngi suñu dëkk yi ñu ngi am feebaru goutte mu def ci seen i tànk ay doñ yi da nga jur métti yu tar yoo xam ne tànk yi guddeeg bëccëg foo tool day metti loolu ñaare lekk yàpp bu bari dana ko indi kon nga xam ne xër daal mooy par mooy jafe-jafe bi waaye lépp loo xam ne nit yàlla def na ko ci kaw suuf dagganal ko lekk ko wàññiwul dara baax na lépp a baax waaye nag bu ëppee nag mën na day lor xorom su ëpp mën na jur cancer bël yi waaw kon yooyu yëpp ci wàllu conseil yi ñu ci mën a joxe vraiment mooy loolu nañ ci def nak bu baax beneen tam ci wàllu fagaru nit dafa war di tàggat yaramam. tàggat yaram nag tekkiwul jaar ci mbedd yi di nal na li daw suba ngoon ndax boo ko dàmmee def boo ko defee ñaar yoon ñetti weer bàyyi ko kenn mu mënu ci dëkk waaye mooy fexe ba say cër di yëngatu te cër doomu aadama weesuwul tenqo ak lu ko ab yax wala diggante ñaar yax yu ne am tenqo lem ak tàllal rek la lem tàllal lem tàllal donc dox ci la bokk waaxu soo ma mënee dox baax na loo ci mën rek nga def ko fexe daal ba saxal ko ndax organisation mondiale de la santé bi yor wàllu wér-gu-yaram nee na képp ku mën a saxal bés bu ne nga dox lu mat fanweeri minute da nga mucc ci tension wala soo ko amee itam da nga mucc loraa ngay tension fanweeri minute par bés nga saxal ko bés bu nekk daal dox dox boo xam ne da dox continuer ba ma 30 minutes te nag dox boobu ñuy digle li ci gën mooy nga def ko waxtu woo xam ne jant bi génnagul carrément maanaam suba teel wala ginnaaw ba nga julee gee ba noppi ndax lañ tey mooy sooy dox yaa ngay lakk la nga lekkoon ci yàpp mu ëpp la nga lekkoon ci graisse mu ëpp yaa ngay dindi xorom ci sa yaram yaa ngay wàññi sa sukkër yépp ñaq woo fa ñaq tàngoor woo fa jëlee sa tàngooru bopp la sa ñaqu bopp la waaye bu fekkee digg bëccëg la jant bi toog su boobaa tàngoor ba ngay tàng ak ñaq ba ngay ñaq xëy na jant baa ko def te su boobaa mën na la jural nga manqué ndox dañu manqué ndox itam baaxul ci ñe ci surtout ci mag donc di tàggat yaram di yëngatu loolu baax na bokk na ci lool tàggat yaram nag dafa dafa sori jàng sax tàkkat yaram la ndax fi ne nit ki tiim ab kaamil alxuraan di jàng ay bëtam di jóge ndajoor di dem càmmoñ dégg nga moom na bët ba yëngatoo ci biir bët ba dafa am ay sidit sport la mu ngay lem sa loxo ko tàllal rek yam dafa am ci biir bët bi ay sidit yoo xam ne mooy dawal bët bi moo koy yóbbu li ñuy wax muscle oculomoteur moo koy jële fii di ko yóbbu fee di ko yéegal di ko wàcce donc moo waral ñi nga xam ne ay jànkat alxuraan lañ dëgg dëgg dëgg ñu ci bare bare soo seetloo daanaka dañ gaaw a takk weer gis mag mu am juróom-ñaar fukki at tiim kaamil di jàng bokk la ñun ñii ñi way jàng tubaab nga xam ne écran yeeg nelaw yu ëpp yi tax na daanaka bala nga am ñeent sax commencé takk weer njàng sax bokk na ci sport waaw bokk na ci sport parce que le fait que ngay wax sax sa gémmiñ di yëngatu sax am na muscle li ñuy wax muscle masticateur mu ngi ci gémmiñ sa làmmiñ le muscle la yooyu yëpp di yëngatu ndax loo ko xeeb xeeb xeeb am na lu muy dindi ci yow ci di ko dindi ci ci xorom di ko dindi ci yow ci ninaay ndax mi ngi mel ne oto rek oto boo ko taalee boo taaloon fay képp am na loolu ak ci essence boo ko taaloon mu tàkk rek nga fayal rek am na loo ak ci essence nit itam. na ko leer na tey jii xef xippi képp am na loo dindi ci sa yaram ci sukkar xef xippi ndax loolam muscle la koy def te muscle sukkar sa lay dunde kon loo yëngatu lu mu néew néew am na lu muy dindi ci yow ci sukkar moo tax jàng ci sport la bokk beneen bi itam bokk na ci wàllu wér-gu-yaram say bët di gis lu rafet say sa bakkan di nooy lu neex parce que nit rek yi dama gën a xam ñiy liggéey ci wàllu diine nit rek nekkul rek ay suux nit du suux kese nit aussi roo la te roo itam des koy sport des koy tàggat yaakaar naa ku tàmm seetaan lu bon lu bon rek ngay xam ku tàmm dem ci bar yu baax lu baax rek ngay xam noonu la itam tàggat boobu itam bokk ci doomu aadama te li tax mu am solo mooy lii ñuy wax stress ak yu mel noonu ñaare jukko yu bon rek moo koy indi ak fréquentation yi bon xol lu bon donc nekk foo xam ne itam xëy na xet gu neex dafay nekk. nekk ci barab boo xam ne nii sa xel day dal nga dellu ci yàlla ku mel ne fii ñu nekk ci jàkka ji dégg nga ki ñëw ci jàkka juróom yoon par bés fu mu toll juróom yoon xelam delluwaat ci suñu borom mu nekk ci bërëb boo xam ne xelam day dal seytaane sori ko loolu tam dafa am lu muy def ci yaramam ay jeexital yu bare bari ci wàllu wér-gu-yaram ndax ni xel ma di dale dafa dafa bokk ci li nga xam ne dafay régler doxinu yaramam ci wàll suux donc itam loolu tam dëkk foo xam ne da nga gis gàncax yu rafet di dem ci barab yoo xam ne sa xel dafay dal doo sori stress ak bëgg-bëggi àdduna loo tam ci sport la bokk ci liy tàggat doomu aadama ba mu am wér-gu-yaram ci la bokk loolu tam nañu ko di bàyyi xel bu baax a baax noppalu dallu ci ñàkk boo liggéey ba sonn nga nelaw waaw dallu bari nay façon nga julli tisbaar ba noppi tëdd lu mat 15 minutes fii ne la ñu wax sieste dara gënu ko ci yaramu doomu aadama waaye dañu sieste nag maam añ ba pare jul tisbaar ba pare tëdd lu baax la ci nit waaye dañu lu mu gën a gàtt moo gën fukki minute ak juróom ñaar fukki minute gën jaa bari fanweeri minute ndax boo rombee une temps rek da dal commencé jur yeneen mbir waaw yaram bi commencé naqari ndax système bi dafay commencé di perturbé wu yaram bi dafa jàpp ne yaa ngi ci bëccëg yow nga jekk jëkk dugal ko ci guddi foofu day indi perturbation ci yaram bi loolu moo waral léeg-léeg boo tax nga gis nelaw bi tàkkusaan du neex parce que yaram bi dafay jóom day jóom ndax nit dafa am lu ñuy wax horloge biologique dafa am benn montre boo xam ne ci noonu laa ko mën a ci nit la nekk bu koy réglé bu koy wax ne yaa ngi ci guddi yaa ngi ci bëccëg waxtu nelaw jot na waxtu yeewu jot na boo jekk-jekkee nag tàmmoo di nelaw bëccëg ba mu yàgg rek nga nelaw tàkkusaan boo yeewoo da ngay tàyyal ndax xel mi dafay perturbé wu du xamante ni nan la demee donc dal boobu aussi dafa bokk ci li nga xam ne ci fagaru la bokk sorenteel lépp loo xam ne dafay lore mbalit mu tege fenn dafay jurukaayu jàngoro ay ndox yu taa surtout ñi yàlla may bàkk ñoom ay climatiseur léeg nga gis ci ginnaaw climatiseur bi fa muy sànni ndox ma ndox ma cee jóge mën na fay taa ci benn bidon wala ab siwo wala muy gas ci suuf si di fa taa di fa taa loolu tam mën na waral yenn xeetu yooyu di fa ñëw di fa jur ba yoo woowu ñu wax ayet demoon ba jur ba yoo demoon ba indi jàngoro jooju ñu wax déng ci barab yu mel noonu la déparé woon jamono yooyu dañ ko daan sensibiliser ni ñu naan na ngay moytandi ko ndox yeeg ginnaaw frigo yi de dem di tuur ndox yeeg yu mel noonu donc bàyyi ndox di ko romb muy taa itam bokk na ci liy indi jàngoro donc ci wàllu fay fagaru lépp loo xam ne salté la wala ndox muy taa wala mel noonu war nañ ko di jëlee ci foofu ci ci muusari doomu aadama yi dem itam léeg-léeg saytu sa bokk na ci nag parce que nit at yoo toll am na loo xam ne moo la mën a dal jigéen bu demee ba romb fanweer at juróom war na bàyyi xel weenam di ko làmb rek léeg soo gisee baax ba noppi mu làmb ko bu ci dajee aw doñ yi te la dem hôpital bañu jàppee nag parce que ñun dañuy recevoir ñu bari bari ay soxna yu ñëw di jàmbat ween wi metti ween wi metti ñaari du dara waaye jàngoro cancer yu bon yi dëgg dëgg du metti lu mu rëy rëy du metti dafa doñ wu ne cell rek di yokk der bi di ras wala mu wala jekk-jekk sës bi génnee deret wala yu mel noonu te du la yàqal dara mën naa def ba def góom sax te du metti waaw loo tam kon nit ki fu mu toll ci at yi mu toll war na am muy seet yaramam boo xasee ba romb ñeent fukki at war nga di xool sa tension léeg-léeg war nga lee léeg lu bon bon nga xool sa sukkar donte benn yoon par at la war nga bu dee góor boo rombee 40 ans wuti kaw war nga def benn analyse prostate baax na ci soo ko amee dem ñu seetal analyse prostate surtout bu fekkee. am nga ci say waajur ñoo xam ne mas na leen dal mag mu nekk ci kër gi bokk ak yow dama mes koo sondage ak yooyu war nga bàyyi xel lool surtout boo romee juróom fukki at war nga di donte benn analyse prostate sax nga def ko baax na ci boo romee ñeent fukki at itam war nga def xool sa yaram ni sa niinaayu yaram li ñuy wax cholestérol ndax niinaayu yaram lu yomb a xam jafe-jafe bi yomb naa xam jëlal ab lavabo bu ñu raxasee ca waañ wa di fa raxas ay bool. nii naa yooyee di jaar ci tiwo ya bu dee bam yàgg dafay taq a taq ci tiwo ba nga xam ne mën na xëy fàttu ko loolu dong mooy cholestérol nit bu fekkee yaramam dafa niin niinaay boobu mën na dem ba ba ba taq ci siditi deretam ñu wax artères yi ba dem ba sewal ko ba buuse ko ba fàttu ko bu yàlla bu yàlla na natoo nag mu nekk te xol ba siditi xol ba loolu mooy crise cardiaque sidit bi dundal xol bi day jékki-jékki fàtt rek nit ki daal di jékki-jékki am métti bu tar bu tàmbalee ci dënd bi wuti loxo càmmoñ bi wuti ngàmba loolu mooy signe crise cardiaque noonu lay manifesté woo buñ ci gaawul la yàlla xam doy na nit ki mën naa faatu bu bu niinaay boobu bu duggee ci situ der yi jëm ci yóor gi mën na koo fàtt ba xëy nit ki foofa fàtt mu def la ñuy wax accident vasculaire cérébral muy AVC maanaam dem ba dee ji jàllatul ci yóor gi nit ki xëy si benn côté te yooyu yëpp muy ninaay muy xorom dafay jàppale dafay dimbalante day dimbali tension day dimbali feebar yi bon yëpp kon yooyu yëpp nag di tàggat sa yaram di yëngatu dana ci baax kon daal ngeen xam ne daal wàllu wér gu yaram tam boo feebaree ba yàlla na toog nag ba nga xam ne def nga li nga war def lépp nag nga am loo yëg sa yaram li ci gën mooy nga dox ci sa ñaari tànk demal sa bopp ci barabu fajukaay yi moo gën nga dem bañ lay jàppoo parce nit kat soo demee mën nañ laa jàppoo dugalaat feneen teg ci jàggi kon fexe ba duñ la jàppoo yóbbu hôpital moo gën waaw ndax loolu moom musibal waaw kon daal nañ ko bàyyi xel léegi nag pour ba nga peut-être comme waxtu waa ngi dem danaa ñëw ci joxe ay quelques exemples waaw tey jii am na ci feebar yoo xam ne dañ ko bokkoon a tubaab yi muy yoo xam ne jàngoor yi ñoo ko daan joxe ñoom xeex nañ ko mu jógee seen réew ñu nag ñoo ko dese ba léegi waxoon naa ko muy hépatite bee muy Helicobacter pylori bi nga xam ne mbàq lay dal di joxe ulcère yooyu yëpp dañ ko war a faj balaa ëllëg muy soppi suñuy biir di ci indi yeneen feebar yu bon yu mel ay cancer yooyu waaw beneen bi mooy am na ci yoo xam ne nii fi ñu liggéeyee mën nañu wàññi walla ay mën nañu faa jëlee yenn feebar jàngoor yi comme tey ministère bi xam ne day liggéey ci bant poussière yu sew yooyu ñu noy itam baaxul loolu tam nañ ko bàyyi xel mën na jur mën na bokk na ci li indi yenn cancer boli waaw xëy na fii bareegu fi ndax industrie dëgg-dëgg amagul Sénégal maanaam liggéey ci bant yoo xam usine sànni poussière bu baree bari dëgg-dëgg amagu fi ndax boo xoolee li ñuy importer ci meuble ba tey jii moo ëpp li ñuy defar ci meuble waaye nag nañ ko bàyyi xel ndax jamono ngi dox danañ àgg foo xam ne nii mën naa am lu soxla ci meuble lépp fii ci biir réew mi lay jóge kon tam loolu ñu ci ñaax suñu bokk liggéeykat yi lu mel ne caoutchouc yii ñi liggéey ci vulcanisateur yi oto yaa ngi gën a bari di gën a yokk nañu bàyyi xel caoutchouc yi caoutchouc yi itam baaxul di ko noyyi ku ci man takk masque takk ko di ko bañ di jege ba mu ëpp yenn xeetu peinture yi itam di ko noyyi ba mu ëpp baaxut peinture bu bees nga daal di peinture sa kër dugg ci ci saa si wala nga di ci liggéey doo takk masque mukk loolu itam bokk na ci yombal yenn jàngoro yi am na ci feebar yoo xam nag nit ñi dal toppandoo rek moo ñu ko teg mooy toppandoo tubaab bëgg lekk li tubaab bi lekk te fekk yow soxla woo ko li nga soxla ci yëpp ngi sa réew loolu mooy comme ñu doon wax bouillon yi cube yi nga xam ne ñu ngi koy jaay di ko publicité bis bu nekk dafa bari ay problème ndax benn bari na xorom ñaar si borom bakkan la jóge ñi denc koy ati ati at doo xam ñaata at la def am na ci cube yoo xam ne mbuus ga muy nekk wala paquet ba dañ ci bind kañ lay jeex waaye paquet waaye doom bi ci boppam léeg-léeg yow mi koy jënd doo ko sax xool da ngay xool rek def ci cin li te xëy na date bi ñu ko waroon bi waroon jeex agsi na bu yàgg yàgg te yow ci dara kon bari na jafe man nag en tant que médecin du ma attaquer ay produits yu jàmbur di ci wax loo xam ne xaw ko waaye daal li ma leer ba mooy baaxul ci lii ma joxe exemple dañ ko defar mu jóge ci borom bakkan ñu denc koy ati ati ati at doo xam kañ la dal bi war a jeex. nga jël def ci sa biir lañ ci def ci xorom kenn xamuñu toll la koy téye itam ba nam carré da du ca sikk itam ay produits chimiques la yooyu yëpp baaxul ci nit kon tam lu jar a bàyyi xel buñ ko mënta ñàkk jëfandikoo itam ah ñu wàññi ko lu ñu man toppandoo ba ci xeesal xeesal bi tey jii mi ngi toj tele bi ndax publicité yi te dañoo muus a muus ndax mu njëkk dañuy ñuy xeesal danga ngeen ci médecin mu ne la xeesal baaxut ndax kinoon bi nga ne ko docteur luy hydroquinone mu ne hydroquinone corticoïde la nga ne ko luy corticoïde mu ne corticoïde da day loo xam ne roño moo koy liggéey ci nit mu am lu muy def ci nit soo ko dee jël lu ëpp bu yàggee mën a yàq say roño indi la feebaru jalis mën na aussi def ci yow feebaru jabet ñi jaay xeesal léegi na dañoo muus dañoo ne ba léegi dañuy nëbb baat boobu duñ ko sax bind duñ ko tuddee neneen jël formule chimique ba nga xam ne soo jàngul chimie dëgg-dëgg doo ko mi ngi mel tey gaz gaz butane su ma néewoon ne la C4H nangam wala ndox ndox ma ne H2O mën nga koy lire fii ba suba doo xam luy H2O H2 ak O mooy ndox ci ci physique ci science H2O suñ ko bindee ci ab notice mënoo ko xam duñ la bindal ne ndox moo tax léegi produit yooyu nga xam ne ay xeesal lay def dañ koy nëbbu léegi di ko tuddee neneen dem sax ba naan la lii de du xeesal gaam la. te gaam tekkiw lu ab paket ay produits yu bari yu ñu dajale loolu rek lay tekki produit yu bari yu ñu dajale maanaam am nga ci diw am ci parfum am ci saabu am ci loo xam ne moom ngay xool soo yaram ñu dajale ko muy ay paquets yu bari ñuy ëmb ko ne la lii mooy gaam gaam de produit yenn jigéen yi moo sant boo ñaan déedéet man diwoo ma xeesal man gaam lay diwoo xeesal dong la te léegi fees na dell télé bi bis bu ne nga gis télé publicité nangam white nangam clair yëpp ay xeesal la te bis bu ñu dindee mélanine boobu nekk suñu yaram li ñu dal tobaab mën nañoo dal te loolu naa joxe exemple bu ma jël mel ne France l'an 2000 feebaru mélanome mélanome boobu mélanome boobu may wax muy canceru der nga xam ne daanaka Sénégal duñ ko gis wax naa sànq na ñaar laa ci mas a gis te ñi mu dal ñëpp ci seen ndëggul tànk leen dal l'an de 2000 rek France gis nañ ci 2085 cas ñaari junni nit ak juróom-ñett juróom dal na leen ci biir ñooñu itam. ñeenti téeméeri ak juróom-ñett yi dañoo juróom-ñett fukki dañoo faatu muy cancer bu naqaree faj waaw kon loolu lu jare bàyyi xel ma jëm nag ci wàllu jigéen am doom ndax médecin la médecin yépp ay def promotion planning familial ñu ngi koy wax di ko santaane planning familial waaye planning familial bañ koy tàmbali la ñu waxoon santaane ko te ñu moom lañ ñu wax ba tey ku ko jëfandikoo ci nañ la ko waxee mooy dimbali jigéen rek ko tax a jóg benn mooy ki nga xam ne mënut am doom ñu jàppale ko ba mën a am doom ki nga xam ne dafay am doom di nef ñu fexe ba njuram sorante waaye képp koo xam ne yaa ngi def planning ngir arrêté njur yaa ngi def lu ñu la santul te loolu tam médecine d'accord ci danaa joxe ay exemple ay universités yu mag a mag a mag ci Europe lu mat daanaka fukk dajaloo nañ def ab gëstu ci wàllu jigéen gi am doom ak cancer jigéen gi nàmpal ak cancer biñ ko seetee résultat li mu wax mu ne bu fekkee sa doom bi nga jëkk am bi nga koy am am goo ñaar fukki at risque bi nga am am cancer bu doon ñett benn bi wàññeeku na bu doon ñett benn bi wàññeeku na maa boo amoon risque am cancer ñetti yoon benn bi teggeeku na ci li nga am doom te amagoo vingt ans kon am na solo teel a am borom kër teel a am doom beneen bi ñu ne boo xasee ba am ñaari doom ëmb boo ëmbati wàññil na la 7 pour cent au cancer di col de l'utérus du du cancer de l'ovaire wàññil na la ko 7 pour cent ñu yokkaat ci ne xale boo ëmb bu ne teggil na la 7 pour cent wu cancer wu butit njurukaay bi nekk ci nen xale boo am boo am bu nekk rek teggil na la pour cent ñu ne fukki weer ak ñaar yoo nàmp yu nekk. tegal na la risque am cancer 4,3 pour cent kon nga xam ne kon am doom lu am solo ci jigéen kon suñ fekkee itam ñi ngi wax planning familial il faut que ñu ñu ñu ñu déggante bu baax a baax xam ne planning familial planning familial képp ku koy def ci wàllu arrêté am doom wala yu mel noonu yaa ngi ci erreur dëppoo ak médecine médecine li mu bëgg mooy jigéen gi noppal aw yaramam ba su ëmbee man ko attan doom ji su juddoo mën a nàmp ba doyal te itam doom jooje itam mën a dëgër loolu la ci jublu te yaakaar naa loolu li ma ci dégg ci waxtaanu diine ko si néew dëppoo na ndax danaa dégg waxtaan katu diine yi naan jigéen ab tool la ab tool ku ne xam ne boo ci dee bay gerte at mu jot bu yàggee du dutu am gerte gu baax loolu moom ñëpp xam nañ ko waaw danaa dégg itam ñu ne alxuraan santaane nañu nàmpal ñaar fukki weer ak ñaari ñaari at ñaar fukki at ak ñeent hmm? dégg naa ñu koy wax te nàmpal boobu planning la parce que jigéen ku la ëpp lu muy nàmpal moo la ëpp chance ba ñu ëmb ci biir nàmpalam daanaka jigéen gu nangoo nàmpal juróom-ñeenti yoon ci bés bi mën na nàmpal ba feral te du ëmb kon ça veut dire kon su borom bëgg na itam njur mi sorante tuuti kon yooyu yëpp lu ñuy dégg la ci waxtaan yi dégg itam ñu ne askan wu dëgër moo gën askan wu bari waaw loolu nag dafa am dégg-dégg bu sori wu ne dañ fa nekk def lañuy ñuy wax ndax tubaab yi jéem nañ def dañuy wax eugénisme ay darwinisme maanaam segg doomu aadama yi jëlee fi ñu lompañ yi ak fexe daal ba nit ñi néew ndax jàppe ne loolu mooy tax économie am loolu dëpp wut ak médecine médecine moom booy wax planning li nga xam ne mooy médecine pure nga xam ne du luñ programme wala lu ñu lay imposé loolu mooy fexe ba jigéen gi mën a ëmb ëmb moom mu attan ko am doom normalement nampal ba doomam ak fa mu war a fere mu fer mu mën a toppatoo doom su boobaa su waree ëmbaat mu ëmbaat loolu mooy objectif planning familial loolu mooy li nga xam ne moom lay li médecine wax waaw léegi nag fi may jeexalee mooy kon waxoon naa annoncé woon naa ko mooy ci débat bi fi amoon ci cancer du col de l'utérus ak ñàkk a andi woon fi coow lu bari bari li tax ñu dugal ko mooy bu fekkee yàlla woon na cancer li muy bari bari dem nañ ba teg baaraam ci ne bii day jàngoro sàngam ma koy joxe. kon kay amatul xaar dañu war a xeex xeex jàngoro ja cancer bi daal buntu butitu njurukaay ñi naan ko cancer du col de l'utérus dem nañ ba xam ne jàngoro ju ñuy wax papilloma virus humain moo koy joxe ñi gis ne ci àdduna bi 430 483000 ci ay doomu aadama dañ leen daal at mu jot cancer boobu bu ñeenti ñeenti téeméeri junni ak juróom ñett fukk ak ñett dana ko daal ci ay jigéen at mu jot ci àdduna bi te bu ñu leen jëlee juróom-ñett fukk yépp ci réew yi néew dool yi la nekk loo moo waral na kon Sénégal bi mu xoolee Sénégal li ñu ci am ci ay cas mu bari ñu ne kon nañu def ne réew yépp kat teel a fagaru dugal ñàkk woowu ngir mën a aar sunu jigéen ñi loolu rek moo indi moo indi moo indi moo indi ñakk woowu kon nag fi ma jaaxle waxtaan mooy di leen sant bu baax ci diglu gi ah, di wax ne. fagaru daal moo gën faju ndax soo ndax fagaru daanaka li muy li muy li muy li muy jar seerut faj li muy jar dafa seer bien que dañ naan la santé n'a pas de prix waaye dañ naan elle a un coût maanaam wér-gu-yaram amul njëg waaye nag am na lu muy jar maanaam lu ñu ko jaayee jar na ko waaye am na lu muy jar waaw la muy jar na soo ko amul am jafe-jafe ñi xam itam faju boo koy def am na ñeent kenn yoo xam ne nii moo ñu ëpp doole mooy na la yàlla bindee sa système de santé sa environnement muy anam bi nga dëkk dégg nga ak sa sa sa la nga tàmm def ci ci dundin ak lekkin yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne lay dugg ci wàllu faju kon fagaru googu lañu ñu war a jiital ya tàmbalee ko ca setal fi ñu dëkk jéem a jàngal suñu bopp ay valeur yi nga xam ne moom lañu islam sant bàyyi lekk sànni ci suuf lekk banaane xooli sànni lekk jël naan sa mbuusu ndox sànni jël sa kaasu kafe naan sànni ci suuf loolu dañ ko war a fexe ba loolu dakk tàmbale ko ci sunu sunu xew yi am màggal yeeg yooyu saa bu màggal jàllee fenn wala cant bu ci suba saa boo fa jaaree sa oto da fekk mbedd mi weex tàll ki mbuus ki te yëpp ay dencukaayu jàngoro la te mbuus yooyu ak pot yooyu daanaka du seey am na réew yoo xam ne tey jii Afrique gii lu mel na Rwanda boo duggee seen aéroport nga wàcc ak mbuus dañ lay woo ci roq yulli bagage yëpp jël mbuusu këyit jox la nangu mbuus perméable parce que dana rey jur gi dana yàgg ci suuf si dana tee gàncax sax ndax mbuus gi fi mu tegee foofu moom dara du fa sax donc nañu bàyyi xel yooyu jéem a xam ne ab jullit daal ginnaaw moom lañ ne nazafatu min al iman min al moom moo jiitee jiitu ci wàllu set nañ fexe ba wane ko niñ koy waxe set ci sunu yaram set ci sunu dëkkuwaay set ci sunu doxalin ba sunu xel mën a dal ba a topp bëgg-bëgg àdduna yi ba fuñ toll di tiit di fër-fëri ba duñu tala toppatoo sunu wér-gu-yaram ndax xel mu dellu rek mooy indi daanaka jàngoro yu bari bari li ñuy wax stress maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf euh, docteur Ousmane Gueye ci waxtaan wu am solo bii nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu jëmoon ci wàllu fagaru ak njariñ yi nga xamante ne moo ci nekk euh, li nga xamante ne moo mën a juddo ci ay lor ci ñàkk fagaru nga indi ko ci anam goo xam ne anam gu leer la xam naa ne waxtu wi moo nu xaw a jat ba li mu préparé woon ci ex exposé bi sax. am na ci loo xamante ne jàllalewu ko ñaara ba tamit mbokk yi am nañ fi ay laaj yoo xamante ne laaj yu xaw bari la xam naa ne incha allah waxtu yi dañu mën a may ñu tontu ci laaj yeeg nii waaye danañ ñaan docteur rek incha allah bu ñu julee timis ba noppi su ko defee mu mën a tontu ci laaj yooyu ñu mën koo jàllale ndax laaj yi bari na te tamit eh, am na ci ñoo xamante ne laaj yi teel na lool xam naa loolu incha allah ñu bu ñu noppee rek incha allah tontu ci laaj yooyu. ñu fàttali mbokk yi ne incha allah suba sëriñ mahmadan loo moom la ñuy dalal ci in awliyauhu illa al muttaqun mooy wàllu yu yàlla yi mooy ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ginnaaw suba incha allah ci dibeer ji ñu fas yéene ànd ak sëriñ mahmadan mbàkke moom sëriñ basiru antañang ci alfasadul axlaaqi yu fi mu fi nizaamina al ijtimaai yi mooy yàquteg jukko yi ci doxinu suñu societé bi bu dee ci altine incha allah ñu fa yéene dalal sëriñ mahmoudan wala sëñ Mouhamad Diagne ci ramadaan yuallimuna mooy weeru koor ak bind yu bees tàq yiñ ci mën a jàngate ñu fàttali mbokk yi rek ne euh, incha allah ñi nga xamante ne bëgg nañoo ànd ak ñun ci organe de presse yi muy diggante rajo yi ak télévision yi waxoon nañu programme rajo yi Benno FM 17h Lamfal FM ci guddi gi Zig FM 23h RFM moom lañ ci guddi gi RTS 10h euh, rajo Bawal Média euh, en direct lañ koy def ñoom ak 14h Sud FM moom ci guddi gi ak Walf Fadjri ak jant bi xam naa ne incha allah loolu ci benn ci rajo yi rek la yoo xamante ne danañ jàlle waxtaan wi ak yeneen rajo yi ak site internet yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh